أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر subhaanallaahi ammaa yushrikuun huwa allaahul xaaliqul baari'ul musawwirul lahul asmaa'ul husnaa yusabbihu lahu maa fis samaawaati wal ardi wa huwal aziizul hakiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin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 wa ahli tariqati al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ba tey ci saxiix imaam al-Buxaari te mooy al-jaami' al-musnad as-saxiix al-muxtasar min umuuri rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sunanihi wa ayyaamihi mooy téere boobu no maanaam bu saxiix mu gën a siiwee ci saxiix imaam al-Buxaari wala boog al-jaami' as-saxiix ñi ngi woon ci kitaabul xusli jeexal nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna mu daa wax ne bismillahi arrahmani irrahim kitaabul xayd maanaam bismillahi arrahmani irrahim bismillahi ci tur buur yàlla arrahmaani bay aji fees dellu ji yërmande arrahim ay aji nga aji yaatu ji yërmande mu ne kitaabun bun wa qawlullahi taala al kitaabun téere alxaydu muy mbërëg mbërëg wa qawlullahi ak waxu buur yàlla bi taala aji kawa ji wa yasaluunaka an il maxiidi qul huwa ada wa yasaluunaka te danañu la laaj an il maxiidi ci li nga xam ne moom moo aju ci wàllu mbërëg qul waxal ne huwa moom mbërëg adan lu ñuy sibla maanaam loo xamante ne lu lu lu lu ñuy sibla lu ñuy seexlu la ndeki noonu maanaam sobe la ilaa qawlihi ba fa muy waxee ne wa yuhibbul mutatahhirina te dafa sopp ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi saxoo dàq ci di laab wala boog ñuy jéggi dayo ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñooy ñooy laab maanaam aaya borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne wa yasaluunaka an al mahidi qul huwa adaa fa'tazilu nisaa fi l mahidi xatta tatahurna fa ida tatahharna wala wala taqrabuhunna xatta xatta yatharna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin wa yas'alunaka danañu la laaj anil mahid ci li nga xam ne moom moo aju ci wàllu mbërëg kul waxal ne mbërëg moom huwa moom mbërëg azan sobe la fa'tazilu te na ngeen gàdd na ngeen beru an-nisaa jigéen ñi hatta yatuhurna wala taqrabuhunna te bu leen leen jege hatta mbete yatuhurna ñu daal di laab fa iza tatahharna saa yoo xamante ne dem nañ nag ba laabal seen jëmm ji fa aatuhunna na ngeen leen dikk min xaytu ca fa nga xamante ne amarakum digal na leen ko allahu buur yàlla inna allaha liwér boor mooy buur yàlla yuhibbu dafa sopp ak tawaabiina ñi nga xam te ne dañoo sax dàq ci tuub wa yuhibbu te dañoo sopp te tamit al mutatahhirina ñi nga xamante ne ñoom ñooy sax dàq ci di laab ah, kon aaya boobu dañ ci jàngee maanaam li nga xamante ne moom moo tax imam al Bukhari rahimahullahu taala indi ko mu ne eh, moom mooy ni aaya boobu moom mooy leeral mboolem atte yi nga xamante ne ñoom ñooy atte yu mbërëg eh, aaya boobu noonu borom subhaanahu maanaam maanaam imam al-Bukhari laata ñuy ñëw dafa ne kitaabu kitaabul kitaabul xaydi maanaam day leeral ne alxaydu wa qawli wa qawlullahi taala maanaam daf ni kon kitaabun ab téere ngi nii mm-hmm. téere bi nag li muy wax mooy alxaydu mooy mbërëg ak lii nga xam ne moom mooy aaya bi loolu la Euh, maanaam atte bi li nga xam ne moom la téere bi di wax euh, alxaydu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa luga luga waa luga ñoom li nga xamante ne moom lañ koy firé moom mooy ak sayalaanu mm-hmm. maanaam moom mooy ak ak ak sotteeku wala boog ak dotteeku euh, loolu moom mooy xay xaaba wala boog moom mooy mooy alxaydu mm-hmm. comme bu nga xamante ne naan xaa xaabati shajara wala boog xaabal waadi maanaam gox xur wi mi ngi euh, dotteeku mi ngi sotteeku maanaam mooy euh, bu tawee bu ci ndox mi dalee ni muy wàccee noonu di sotteeku di tuuru di daw wala boog xaagat shajara garab gi day maanaam mi ngi sotteeku maanaam mooy boo ko dóoree masalan nga gis meen gi di génn di sotteeku loolu moom la ñuy wax xaadatu xaadatu shajara euh, amma li nga xamante ne nag moom mooy ci wàllu fiqh maanaam ci istilaax kooku boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci indi ay ay wax yu baree baree bare waaye li nga xamante ne moom lañ ko mën a tënke daal moom mooy ne daw gi nga xamante ne moom la daw moom la deret ji di daw tey juge ci deret ci ci euh, ci ruxum gi waaw mooy xurujul dami minal wala boog euh, ilqa'u dami dañ koy wax wala boog nufudu dami maanaam benn bu ci nekk baat yu la boo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah am dañ koy faral di jëfandikoo waaye mënees na ko waxee noonu rek ngir tënk mooy xuruju dami minar rahim maanaam euh, euh, euh, bi bilaa illatin wala sighar maanaam moom mooy ne daw gi nga xamante ne moom la roxam gi maanaam mooy bututu njurukaay gi li wolof naan bututu njurukaay mooy appareil boobu yëpp nga xamante ne moom mooy tax ne nit ki jigéen ji di mën a jur doom maanaam deret ji nag bu walee jugee foofu wàcc génn te génn gi muy génn feebar taxut niki noonu nekk xale bu ndaw lool taxut loolu bu boobaa loolu la ñuy tuddee euh, mbërëg loolu nag niki noonu euh, bu dee nag doom moom moo tax boobaa loolu nifaas lañu koy tuddee maanaam moom mooy gësin waaye sudut loolu rek loolu moom la ñuy tuddee mbërëg kon loolu euh, moom mooy alxaydu Euh, li nga xamante ne nag moom mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy wax ne comme li al-Jaahiz wax rahimahullah maanaam jigéen moom mooy maanaam nit moom mooy gis mbërëg nit euh, ak euh, arnab moom mooy lëg lëg ak dabu moom mooy mbët ak xifaas moom mooy njugub ñeenti ñii ñoom ñooy gis mbërëg maanaam kon ñooñu ñooy gis mbërëg ñeneen ñu dul ñii duñu gis mbërëg kon loolu moom la borom xam-xam yi rahmatullah alayhim mela lee ne ñoon ñooy gis mbërëg amaa ñi nga xamante ne euh, yeneen animaux yi comme niñ ko gisee même bu dee ay mammifères lañ du ñu gis mbërëg euh, loolu beneen bi ci des moom mooy ne mbërëg yi dafa am mbërëg xee maanaam ay xeet la dafa am ki nga xamante ne moom mooy al mahid maanaam moom mooy al haid dañuy wax ne jigéen ñi ñeenti xeet lañ dafa am ki nga xam ne moom mooy taahir mooy ki laab ki am ki nga xamante ne moom mooy ma maanaam mooy xaa'it moom mooy ki gis mbërëg ki nga xamante ne moom mooy an nufasa moom mooy jigéen ji nga xamante ne dafay gis bésil ak ki nga xam ne moom la ñuy tuddee al mustahaaba moom mooy jigéen ji nga xamante ne euh, dafa euh, dafa dafa dafay gis jorngel maanaam moom mooy deret yoo xamante ne day wal di tuuru te du loolu moom la boroom xam-xam yi di euh, maanaam teqale ne ñooñu moom moo am am maa xeetu deret yi nga xamante ne ñoom ñoo am kon moom mooy deret bii nga xam ne moom la ñu xam mooy bii daggee ci yaramu nit ki beneen bi ci des moom mooy dam moo boo tax deret moom la ñuy wax damul istixaada la tamit bu génnewee ci fii mbërëg di génnee loolu moom la ñuy tuddee damul istixaada beneen bi ci des moom mooy damul xayd bi ci mooy deretu mbërëg kon ñaar ñetteel bi moom mooy deretu gësin mooy damul nifaas bi ci moom mooy Euh, damu fasadin wa illa waaye damu fasadin wa illa mooy deret gu yàqu ba pare nekk deretu feebar loolu boroom xam-xam yëpp dëppoo wuñ ci firee ko noonu ndax ñi nga xamante ne ñoom ñooy maalikee yi ak Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom ñu am expression boobu damu fasadin dañ koy wax damu fasadin kese léeg-léeg maalikee yi rahmatullah ñoom ñooy faral di wax illa maanaam ñu ne damu fasadin wa illa maanaam deret goo xamante ne deret gu yàqu la ni noonu deretu feebar la masalan tey bu fekkente ne jigéen ji dafa gis mbërëg euh, lu ëpp bés yëm ko war a gis am geneen deret goo xamante ne dafa jokkoo ak deret jooja loolu la ñuy wax damul istixaada ci ñoom amma bu fekkente ne dafa tàqalikoo ak deret jooja loolu la ñuy tuddee damu fasaad maanaam deret goo xam ne deret gu yàqu la loolu insha allahu taala daan ci gën a ñëw ci ay xeeti teqantaan insha allah amma li nga xamante ne moom mooy beneen mbir bi nga xam ne moom moo mat a xam moom mooy ne dafa am jigéen ñi ay façon lañ tamit maanaam dafa am ñi nga xam ne ñooy gis mbërëg ñoom ñëpp tamit ay façon lañ dafa am ki ñuy wax mubtadaa maanaam mooy ki nga xamante ne day tàmbalee gis mbërëg kooku c'est la première fois mu gis mbërëg ci addunaam kooku mooy gone gi nga xamante ne dafa dem ba am lu ëpp juróom-ñeenti at ci li nga xam ne moom mooy lu ëpp ci li borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim te insha allahu taala mooy li ci gën a sax maanaam mooy bu demee ba mat juróom-ñeenti at amma xanafiye rahmatullah alayhim ñoom ci juróom-ñaari at lañ ko àpp ne moom mooy euh, li gën a tuuti ci li jigéen ji war a mën a gis mbërëk maanaam maanaam tey fi mu toll parce que at yan at comme que jigéen ji du judd rek di gis mbërëk te danañ xam ne dañuy jékki-jékki di gis mbërëk loolu moom moo indi ñu war a laaj ana kañ moom mooy kañ la war a tàmbali mbërëk ba nga xam ne deret du mu gis balaa booba kenn doon ko jàppee mbërëk lool nag li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci juróom ñeenti at lañ ko kal amma ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u xanafiyee rahmatullah alayhim ñoom ñoo ko kal ci juróom-ñaari at amma fuqaha u maalikiyee rahmatullah alayhim ñoom dañ koo kal ci juróom ci fukki at ak ñett waaye dañ naan juróom-ñeenti at ba fukki at ak ñett képp lépp lu ci jigéen ji gis loolu ñoom faaw ñu laaj mag ñi ndax ne deret ji mbërëg la waaw wala déet maanaam jigéen ñi nga xam ne mag lañ wala boog ñu laaj médecin yi ba pare bu fekkente ne leer na ni lii mbërëg la bu boobaa ci la ñuy doog a ci nañ ah d'accord kon nag lii moom mbërëg la maanaam ñoom noonu lañ ko jàppee waaye bu dee fukki at ak ñett la mu daal di gis deret yi nga xam ne moom war nañoo mën a jàpp ne mbërëg la loola moom bu boobaa laaj dootu ci amati sikki sàkka dootu ci amati dañuy jàpp ne loolu deretu mbërëg la ci kaw loolu kon gis nañu lan moom mooy at bi nga xamante ne moom mooy euh, aqallu sinnal xayda maanaam ban mooy at bi gën a néew ci de ci ñu mën a gis mbërëg ci jigéen ñi waaye tamit comme dañuy gis jigéen ñi ñu jekki-jekki rek arrêté dootuñu gisati mbërëg ñu naan ko ménopause nañ gaa yi day ñoom la ñu tuddee aayisa maanaam ndax mi ngi jóge ci al iyaasu maanaam jëf ji maanaam jëmmi mbir mi la ñuy tuddee al iyaas maanaam al al mar'atul aayisa moom la ñuy tuddee ne jigéen la joo xamante ne dem na ba dootu gisati mbërëg loolu mu ngi toll ci li ëpp ci borom xam yi li ñuy wax rahmatullah alayhim mooy juróom fukki at ak juróom loolu moom mooy mazhabu ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i yi ak Hanabila rahmatullahi alayhim amma Hanafi ñoom ci juróom fukki at lañ ko at maanaam cinquante ans amma Maliki rahmatullah euh, astaghfirullah Shafi'i utaluñ ko bërëb maanaam juróom fukki at ak juróom Shafi'i utaluñ ko ko maanaam Shafi'i dañ ni mën naa dem ba abadan amul fu mu taam amul fu mu yem amma euh, Hanafi Hanabila ñoo ko utal ci juróom fukki at ak juróom donte mën nañ koo wàcce ba ci juróom fukki at ci xanafiyey rahmatullah alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom ñoo ko yóbbu ba soixante-dix ans maanaam juróom ñaar fukki at waaye nag dañ naan bu xësee ba weesu juróom fukki at wala juróom fukki at ak juróom boobaa dañuy commencer di laaj nag médecin yi ndax li muy gis loolu mbërëg la waaw wala déet waaye bu weesu juróom ñaar fukki at moom ak lu mën a toll loolu dootul mbërëg loolu moom mooy beneen mbir bi nga xam ne war nañ koo xam maanaam yii ñuy gis nii li tax ñu war koo gis mooy day tax ba yii ci des buñ ci yegsee mu yomb maanaam nga xamante ne du jar ñuy préciser waat yenn mbir yu bari bari day tax mu yomb loolu moom mooy beneen masala bi beneen masala bi nga xamante ne tamit comme euh, moom mooy kon jigéen ñi ñeent lañ maanaam ñu ñëwaat foofu mooy ki nga xamante ne mubtada ala moom mooy ki nga xamante ne dafa dafa tàmbali mm-hmm. ñaareel bi ci des keneen ki ci des moom mooy moo taada mooy ki nga xamante ne dafa am ay aada maanaam moom day baaxoo di gis mbërëg ki mooy koo xamante ne am na am na am na euh, habitude bu muy gisee mbërëg loolu tamit borom ko xam yi rahmatullah alayhim ni ñu définir loolu dafa wuute xanaa bi lay rahmatullah alayhim ñoom ñoo jàpp ne faw mu nekk ñetti yoon maanaam mu gis mu mu gis ko ñetti yoon mm-hmm. loolu insha allahu taala amaan na dinañ ci gën a ñëwaat mais dañuy leeral noonu rek biir mi noonu amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafi euh, ak shafi ak ak maliki rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne loolu amul maanaam euh, benn bi rek day daal di doy donte am na teqantal seen biir bu fekkente ne xana xanafi la rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne mbërëg boo xamante ne jur maanaam nit ki dafa gis mbërëg am set ba pare laab ba pare ñoom ña mu gis ne lii wér na nii la nii la amee te amul benn dysfonctionnement loolu la ñuy jàppee ni loolu moom mooy aadaam am amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi Maliki ak Shafi rahmatullahi alayhim ñoom niñ ko jàppee rek moom mooy buñ ko gisee benn bu ko gisee benn yoon euh, su ñëwaatee loolu euh, maanaam loolu lay jàppee aadam waaye loolu daan ñëw insha allahu taala ci li tax ñu koy leeral yëpp mais ñu jàppee ko nii insha bu ñu ci yegsee dana gën a leer beneen bi ci def moom mooy ne fokk euh, kon mubtada bi mooy kiy tàmbale mu'tada mooy ki am aada mooy ki am habitude nga xamante ne day yàgg di gis dara Euh, donte dëgg-dëgg euh, xaqiiqatan aada day sax faaw ci ñett parce que sinon du ñu xam ndax lii habitude la waaw walla déet parce que bu fekkente ne benn yoon rek la gis mënuñu ne lii habitude la aada la voilà donte euh, dinañ ñëw ci teqantal boobu insha allahu taala mm-hmm. beneen bi ci des moom mooy keneen ki moom mooy mumayyiza mooy ki nga xamante ne moom day ràññee moom amul aada naka jekk du gis du moom du ra du du gis da maanaam naka jekk moom amul aada bu mu tàmm di gisee ay mbërëgam xam nga li ëpp nag ci jigéen ñi juróom benn fan la ñu gis a juróom ñaar waaye mm, ki nga xam ne mooy mu may yisa bi moom moom moom amul temps bu durée bu mu koy gis mm. moom li muy gis rek moom mooy naka lay xàmmee mbërëg bu boobaa nag laaj bi nga xam ne moom mooy jañ boppam moom mooy mbërëg kon nan lañ koy xàmmeewee ak leneen lu dul mbërëg bu boobaa juróom benn mbir la xàmmee xàmmeewee mbërëg wëlif lu dul mbërëg bu njëkk bi moom mooy deret bi moom mooy euh, couleur bi maanaam melaw yi nga xamante ne moom la deret di mel deretu mbërëg comme ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam da wax ne aswadun ya'rif maanaam dafa nekk loo xamante ne wala boog aswadun yu'raf dafay nekk lu ñuul maanaam deretu mbërëg muy gën a jege ñuul waaye loolu tamit daañ ci ñëwaat léegi insha allah taala ñaata xeetu deret ñoom ñoo am te ñu leen di wax ne lii deret mbërëg la ñaata xeet lañ loolu daañ ci ñëwaat léegi insha allahu taala waaye deretu mbërëg dafay euh, euh, da da kon euh, mooy deret maanaam deret bi maanaam couleur bi loolu dañ koy xàmmeewee ndax lii mbërëg la wala du mbërëg maanaam comme tey par exemple su fekkente ne jigéen ji day doo ko gis mbërëg Euh, dem gis fukki fan yoo xamante ne lépp dafa ñuul mu teg ci euh, mu teg ci yeneen fukki fan yoo xamante ne lépp dafa xonq bu boobaa day jàpp ne mbërëg bi moom mooy fukki fan yi fukki fan yu njëkk yi mooy mbërëg ngir ne deet noonu la koy xàmmeewee loolu moom mooy xàmmee ni ñu mën a xàmmeewee ne lii mooy mbërëg ak lii du mbërëg euh, loolu benn la ngir ne lan ngir dafa dépasser li ëpp ci mbërëg waaye loolu daan ci ñëwaat insha allahu taala Euh, ñaareel bi ci des moom mooy xet gi ndax deretu mbërëg dafa am xet goo xamante ne bokkut ak xetu beneen deret bi xam ngeen ni geneen deret gi boo ko xoolee xet gi tax koo prononcé wu alors que deretu mbërëg xet gi dafa ràññeeku loolu mooy beneen bi ñaareel ñetteel bi ci des ah muy métit gi maanaam deretu mbërëg buy ñëw day métti niki noonu deret ju dul deretu mbërëg métit googu amu ci mooy alam al alam mooy al lawnu al riixu al alam wala ñu koy at tamit euh, beneen bi ci def moom moom mooy euh, ndax tal na wala talul ndax tal na wala talul voilà mooy tal moom mooy euh, viscosité viscosité voilà ndax naka la viscosité bi mel bu dee deretu mbërëg moom muy gën a muy gën a tal amma deretu beneen bu dul deretu mbërëg kooku ak du du tal noonu loolu mooy beneen bi ci def euh, mooy ñaata ñeent euh, juróomeel bi moom mooy bëriwaay bi ak tuutiwaay bi ndax deretu mbërëg du bëri comme deret bi nga xamante ne moom moo daggee ci yaram deret bi daggee ci yaram day wal lu bari maanaam moo tax deretu euh, jorngel tamit day mën a wal lu bari waaye deretu mbërëg moom dafay nekk deret yoo xamante ne day toq par tuuti lay waddal loolu tamit beneen mbir la bu ñu mën a xàmmee lan mooy deret lan mooy deretu mbërëg ci li ñuy gis ak lan moo ci dul deret mbërëg beneen bi ci def moom mooy te boobu tamit beneen la bu am solo moom mooy euh, gaaw a wow gi maanaam deretu mbërëg daanaka du wow euh, kon nga gis ne beneen bi ci def moom bu ñuy toog tuur muy ko waagilewu voilà comme ni ko ñëpp xamee nit ki bu dagg daggee bu ñu toogee tuuti mu ko coagulé wu deretu mbërëg nag demewut noonu loolu mooy juróom benn mbir yi nga xamante ne soo ko jàppee saa yu deret ñëwee mbir mi lënt xamuloo ban la ci nga mën a jël benn ci juróom benn yi nga mën koo ràññeewee ne bii moom deretu mbërëg la bi ci def du deretu mbërëg maanaam tey nit ki bu fekkente ne dafa am comme ñu jëlaat même exemple bi fukki fan yoo xamante ne da doon waaye fukki fan yi ci def méttiwut bu boobaa day xam ni kon fukki fan yi doon métti yooyu ñooy mbërëg yii duñu mbërëg moo tax mu al mumayyiza ki nga xamante ne moom day ràññee moom noonu lay xàmmeewee kon wax nañ mubtadaa wax nañ mu'tada wax nañ mumayyiza am na keneen ki nga xam ne moom la ñu tuddee mu euh, euh, euh, moom ah mu mu mustahaaba maanaam mustahaaba mooy ki nga xamante ne dafay gis jorngel maanaam moom li gis ci mbërëg dafa gën a bëri maanaam loolu d'ailleurs bu loolu amee amul maanaam mooy mustahaada istihaada mooy lan mooy ma gis mbërëg boo xamante ne ma gis deret yoo xam ne xam naa ne lii moom lépp du mbërëg loolu mooy istihaada bu loolu nag mooy teqantal diggante li nga xamante ne moom la doon wax naan euh, moom lañ la wax léegi ne la sa Maliki ak Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom ñoo am lu ñuy tuddee damu fasadin waaye la voilà beneen bi ci def nag moom mooy al mooy am na keneen mooy alxaamil kooku tam dañ koo fàtte woon euh, am na ki nga xamante ne mooy taahir mooy ki laab mooy ki dara jotut moom gisul mbëri dara jotu ko kooku maanaam ci groupe bële maanaam taahir bi biñ doon wax ki ñu doon wax taahir haid nufasa ah, euh, mustahaada ak keneen ki nga xamante ne moom mooy alxaamil ki ëmb kooku ndax day gis mbërëg waaw wala déet loolu tamit daañ ci ñëw insha allah waaye fuqaha uy ñi nga xamante ne ñoo jàpp ne moom day day dina gis mbërëg mooy fuqaha Shafi'i Maliki ak Shafi'i rahmatullah ñoom ñoo jàpp ne ki nga xamante ne moom mooy ki moom dana gis mbërëg donte li nga xamante ne mooy li wér insha allah mooy ne ki ëmb moom du gis mbërëg parce que li tax du gis mbërëg mooy mooy jëmmi lii tax muy am doom parce que su doon ne dafay gis mbërëg du am doom système bi d'ailleurs mbërëg bi loolu mooy maanaam ni muy déclenché woo loolu mooy waral muy am doom kon bu boobaa li muy indi moo tax euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li ma waxoon sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ne ko téye ko ba pare nga def ki mu mu ne ko ba mu ba keroog muy ëmb ba keroog muy muy muy jur donc wala ba muy muy set mm-hmm. voilà maanaam bu ñu bu leeree ne dafa ëmb kon boobaa bu juree doom lay daal di doon ba idda ci lay jeexe wala bu setee ci bu boobaa ci ngay doog am droit wàcc ko te bu boobaa maanaam tey euh, exemple bi ñu maa ngi fàttaliku bi ñu joxe woon bi ñu nekkee ci umdatul ahkam bi mooy tey boo demee ci intérim di di ne damay wut liggéey ñu ne la étudiant la nga ne waaw ñu ne la ah yow kon ñu ne la waaw demal ba week-end wala nga am vacance maanaam li muy tekki mooy. Euh, moment yi nga dul jàng loolu lay tekki maanaam tekkiwul ne euh, kon ci ngay xame ne lii tamit noonu la deme maanaam euh, nit ki am mbërëg maanaam nit ki ëmb moom du am mbërëg waaye nag ci bu ñu nattalee nag léegi ne fuqaha maliki rahmatullahi alayhi ak masalan ñoom li ñuy wax ci wàllu mbërëg ñoom dañ ne su demee ba am maanaam ba bu dee ci ñaari weer la gis mbërëg ba balaañ ba ñetti weer yi loolu li muy gis kooku kii rek lañ koy jàppee euh, maanaam comme yeneen mbërëg yi lay doon maanaam mënut a weeku ak fan yi nga xam ne moom la daan gis mbërëg waaye su fekkente ne dafa dem ba juróom benn weer maanaam muy continuer di gis bu boobaa dañ koy nattee ci vingt jours mooy nekk li ëpp li muy gis mbërëg su dee fekkente ne nag dafa continuer di gis mbërëg maanaam diggante sept si septième mois bi maanaam ah, à part de septième mois bi ba keroog muy jur bu boobaa mën naa gis mbërëg ba mu am euh, ba trente jours maanaam loolu kon ñoom noonu lañ ko nattale voilà waaye yeneen fuqaha yu rahmatullah alayhim ñoom dàqu ñu ne jigéen du tollu foofu mën naa gis deret soof ko ñoom dañoo jàpp ne deret jooju deretu istixaada la maanaam gis du du mbërëg moo tax du du du tere dara yi nga xamante ne moom la mbërëg di tere euh, mbërëg nag euh, kon ni comme niñ ko gisee ni maanaam day gis ne euh, am na ay mbir yu wër-wër loo ci moom beneen bi ci def moom mooy ñu war a xàmmee tamit ne ah, dafa am lu ñuy tuddee euh, euh, aqallul xayda ak aksarul xayda li gën a néew ci mbërëg lan la li gën a néew ci mbërëg boroom xam-xam yi tamit dañ cee wute rahmatullahi alayhim ah, ñi nga xam ne ñoom ñooy xanafiyee rahmatullahi alayhim loolu yëpp daan ci gën a ñëwaat ci teqantal lii nii dañuy ubbi rek bu ko defee ñu jàpp ko benn yoon su ko defee après mbir bi gën a mën a leer suñ ci yegsee mm-hmm. ah, ñoom Hanafi yi rahmatullahi dañoo jàpp ne li gën a néew ci mbërëg mooy ñetti fan mm-hmm. ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne li gën a néew ci mbërëg mooy fan ak genn wa ak ak ak guddee ak bëccëgam mm-hmm. maanaam guddi ak bëccëg muy 24 heures Hanafi yi ñoom 72 heures lañ jàpp ñee jàpp 24 heures amma Maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne ñun dañuy wut teqantal ñun dañ naan. su fekkente ne euh, ci wàllu ibaadaat yi la maanaam jaamu yàlla yi julli woor euh, euh, jàng alxuraan et cetera yooyu nga xamante ne ay ibaadaat la ñun dañuy jàpp ne benn fan la maanaam sax la amul amul amul amul amul amul amul aqalul xayd amul maanaam bu fekkente ne dafa am lu tuuti lu génnee ci jigéen ji donte ci benn minute la génnee sax ñun loolu dañ koy daal di jàppee ni ah bis boobu gis na mbërëg cest à bis boobu su ko tombee mu nekk bisu weeru koor bis boobu du ko du ko continuer du ko woor day dox koor masala te moment boobu du julli bu dee masala day fekk waxtu julli ñëw ak yu mel noonu maanaam lu mu tuuti tuuti ñun duñ ko dañ koy daal di jàppee mbërëg te bu boobaa day daal dem sangu ji farata bu bëggee julli waxtu bi bu wax wi génnagul day dem sangu ji farata bu arrêté kon loolu ñoom la ñu tuddee ne aqalul xaydu moo tax amul bërëb waaye loolu ci ibadaat yi la amma ci aadaat yi bis la ak genn wàll aadaat yi mooy lan mooy masalan jigéen ji nga xamante ne dañuy mën a wax nag léegi masalan ndax euh, dañ koy fase waaw wala déet ndax mëneef na koo fase waaw wala déet wala boog eddaam ndax mat na waaw wala déet ak yu mel noonu loolu moom faw ñu nattale ko ci bis ak genn wàll parce que lu tax parce que looloo gën a wóor fële lee moo gën a wóor fii lii moo gën a wóor maanaam ñu nattalee mbir mi noonu mu ñoom noonu lañu ko jàppe te loolu tamit gis-gis la boo xamante ne amaan na euh, mooy li gën a euh, sàmm insha allah euh, beneen bi ci des moom mooy ci li war a xam moom mooy aksarul xayd lan mooy li gën a bari ci li ñuy gis mbërëg maanaam tey xam ngeen ni mbërëg mënuñoo toog rek jigéen ji di gis mbërëg di dem di dem di dem rek ah di gis mbërëg di dem rek ñu naan waaw moom day deret moom day day gis mbërëg rek moom da du set ñu ñu bàyyi noonu loo xam ne ñu mënta ne lu tax mënta ne ngir ne nit ki borom bi subhaanahu wa ta'aala da koo bind mu jaamu ko donc su fekkente ne dafa nekk fii di gis mbërëg di gis mbërëg di gis mbërëg rek rek rek rek rek euh, dañuy dañuy daal di mën a nattale loolu mënta ne kon parce que la yàlla bind ko kon du ca ne te mooy mu koy jaamu cest à te jaamu yàlla bi gën a màgg mooy julli c'est-à-dire que kon julli boobu mënuñu ko koo exonérer éternellement loolu ci ngay xamee doone julli te ci loolu ci ngay gisee borom xam-xam yi ci loolu la ñu nattee rahmatullah alayhim aksarul xayb li gën a bëri ci mbërëg moo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim natt ko subhaanallah léegi lan ngay xalaat nag ci koo xamante ne wér na dara jotu ko tout saa mu ne moom du julli yaa subhaanallah euh, donc kon li gën a euh, bëri ci euh, ci ci mbërëg looloo tax borom xam lu moo tax li ëpp ci borom xam yi rahmatullah dañ koo nattee ci fukki fan ak juróom lu tax parce que dañ ne weer wi fan weer fan la mun ko ëpp kon genn wàllu dund gi mënoo mënoo toog lu ëpp genn wàllu dund gi te doo julli imagine jigéen joo xam te ne bu doon gis mbari day gis seize jours par exemple par par par mois ce qui veut dire que kon li ëpp ci dund gi day toog te du gis mbërëg loolu lay tekki du dëgg Euh, masala boobu daan ci ñëwaat insha allahu taala amma ñi nga xam ne ñoom ñooy xanaa xanaabila lay rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne léeg euh, li gën a tuuti ci mbërëk fukki fan la ak ñett maanaam li gën a bëri ci mbërëk fukki fan la ak ñett euh, astaghfirullah astaghfirullah mooy li gën a tuuti ci ci digg ci gën a bëri ci waa li gën a tuuti ci diggante mooy aqallu tuhri voilà loolu laa bëgg wax maanaam ñaari masala yi dañoo jegewantoo ñu ñu jëlaat ko masala bu njëkk bi moom mooy li gën a bari ci ñuy gis bërëg kooku xanafiye yi maalikiye yi ak xanaabila yi raxmatullaahi ñoo ci bokk àtte mooy li gën a bëri fukki fan la ak juróom li nga xam ne mooy li gën a néew li gën a li xanafiye eh, yi raxmatullaahi ñoom fukki fan lañ ko jàpp maanaam ñoom nit mënta gis mbërëg lu ëpp dix yi raxmatullaahi xanaa Hanabila yi rahmatullah ñoom dañ koo jàppee fukki fan ak ñett mais moom mooy li gën a néew mooy li ñu tuddee aqallu tuhri maanaam aqallu mooy lan mooy diggante kañ laa mën a jàpp lii su ma bi instant bi li may gis loolu tuddatul loolu kañ laa ko mën a def loolu moo tudd aqallu tuhri maanaam euh, weer wi dafa jot astu commencé gis mbërëg bi ñu demee mu daal di toog euh, gis ko juróomi fan wala boog mu gis ko juróom benn fan mu daal di taxaw bi ñu defee juróom benn fan mu taxaw ñaata fan la ñuy toog ne ah moom day segam toog na ba gisatul par exemple ñu toog 17 jours après mu gisaat beneen bërëb booba dañ naan ah d'accord ah d'accord kon kat astu li mu gis nii beneen mbërëg la bu bees bu bokkut ak weer wee weesu bu toogee dix-sept jours lu tax parce que ëpp na quinze jours yi yaa ngi dégg amma li nga xamante ne moom mooy xanaa bi lay rahmatullah ñoom dañ ne déedéet treize loolu daan ci ñëw insha allah ci masala boobu daan ci gën a ñëwaat nga euh, mu de li ñuy tuddee ak dawul mooy cycle loolu faw jigéen ji xam ko bu dee mootaada la maanaam bu dee kuy gis aadala ku am benn aadala faw mu xam li nga xamante ne moom mooy cycle loolu mooy lan cycle moom mooy boo boolee li nga xamante ne moom mooy ak la ak ak mbërëg akuk laab ñaar yooyu soo leen boolee lu mu doon loolu moo tudd ak dawru maanaam euh, bu fekkente ne dafay gis ñetti fan mbërëg yaa ngi dégg laab fukki fan ak juróom benn muy seize jours kon bu boobaa dañ naan moom cycle am dix-neuf jours la mu daal di xam ne ah dix-neuf jours laay gis mbërëg man amma masala yi nga xam ne ñoom ñooy masala istihada maanaam jorngel gi loolu daañ ci ñëw insha allahu taala ci gën koo leeral léegi euh, loolu moom mooy li nga xam ne xëy na mooy le minimum bi nga xam ne waroon nañ koo gis ci njàlbéen gi pour mën a euh, dugg ci téeri kitaabul xayr <coughs> imaam al-Bukhari euh, dafa indi bunt bi ginnaaw bunt bi nga xamante ne moom mooy kitaabul wudu ak kitaabul ghusl yëpp bokk ci kitaabu tahaara mu jiital ko ci kitaabu tayammum ngir ne moom kitaabul xayd mbërëg dafa jege cangaay ngir ne yii waral maanaam sangaay sangal farata mbërëb day waral sangaayal farata ci la bokk beneen bi ci mooy yi ñuy tere ki am janaaba mooy jëmm yi ñuy tere ki am mbërëb ci lu jege maanaam ci ay quelques différences près ci ay wuute yu am ci biir borom xam-xam yi rahmatullah alayhi maanaam ñu gis ne kon ki amee euh, euh, euh, kon moo tax mu indi ko foofu ba pare loolu day leeral ne beneen beneen beneen euh, mbir moom mooy ne lu tax ñu ber ko nag léegi mooy ne moom ci boppam ab mu boppam la xam-xamu boppam la loolu moom moo tax dafa bokk ci xam-xam yi gën a jafee am mooy xam-xamu mbërëg déjà ne serait euh, lii nga xamante ne moom mooy euh, atte yi pour mën koo takk maanaam yi nga xamante ne yi ñu jot a tudd nii nga xamante ne ay préalable la ay maanaam ay fondement la pour mën a tabax kër gi nga xamante ne moom mooy kitaabul xay bi maanaam ne serait-ce loolu da nga gis ñu bare bare dañ ko réer te li gën mooy ñi nga xam ne ñoom la concerné te mooy jigéen ñi ñoo ko gën a réeréeti ñoo ñoo ko gën a réeréeti ngir ne loolu moom moo loolu te loolu daan ci ñëw bu ñu ñëkkee bu ñuy ñëw ci aaya bi léegi insha allahu taala mooy aaya bi nga xam ne noonu la tuddee kitaab bi na alxaydu wa a taala wa yasalunaka anil mahid Mm-hmm. qul huwa azan ilaa wa yuhibbul mutatahhirin euh, loolu dinañ ci gis insha allahu taala ne li gën a li gën a li gën a tumuranke ay mbir yu bari yu tumuranke yoo xamante ne jigéen ñi ñoom ci seen jëmmi bopp ñoom ñoo ko réer te mooy ñoom la mbir mi gën a concerné mm-hmm. moo kitaabul xayr téere la boo xamante ne ñenn borom xam-xam yi rahmatullah dañ koy beral téere comme fii ni nga gis kitaabul xaydi imam muslim rahmatullah ci mm-hmm. mais da gis ñoo xamante ne dañ koy dugal ci ci kitaabu tahaara rek benn waaye da ngay gis léeg-léeg ñenn ñi tudd abwaabul musta ay ay kii abwaabu yoo xamante ne dañu fi mustahaaba comme imam at-Tirmidhi rahmatullah nga xam ne ci mustahaaba lay wax mm-hmm. du wax ci alxaydu lu tax parce que parce que Euh, mustahaada mooy ki gis jorngel ñaare kii gis mbërëg kooku amul problème souvent am problème lu dul problème mu quelque masala yoo xamante ne da ko réeré kooku yooyu lay am mooy euh, dafa waroon a sangu far euh, dafa waroon a teel a sangu farata farata mm-hmm. wala yu mel noonu yooyu nga xamante maanaam vraiment ñàkk a jàng dëgg ñàkk a xam ñàkk a gëstu maanaam ñàkk yittewoo dëgg dëgg dëgg xeetu masala yooyu mooy tax nga di ci juum kooku yooyu moo koy faral dana mais kii am problème mooy ki nga xam ne moom mustaxaada la wala boog muy gis ay mbërëg yu dagg-daggee parfois mbërëg yi mën nañu dagg-daggee loolu tamit insha allah taala dañ ko leeral ci bu ñuy wax ci affaire aada yeeg bis yeeg nangam ak yooyu yëpp dañ ko leeral insha allah taala mais ku mel noonu kooku moom day am problème mais sinon ki ki am jorgel kooku moo ëpp problème te kii gis jorngeel am na maanaam ñoom buñ koy tënk dañ naan mustaxaada dafa am beneen type boo xam te ne ci biir mustaxaada la bokk mais kooku la ñuy wax mu al muxayyira dañ koy wax muxayyira al mutaxayyira dañ koy wax ad dalla wala al mudilla ñaar ñeenti tur yooyu dañ ko koy wax hmm. ki nga xam ne dafa gëlëm wala day gëlëmaate maanaam day day jommalaate day jommalaate dafa joom ni ba pare day jommalaate parce que lu tax parce que boroom xam-xam yi rahmatullah ñu maanaam Euh, dañu am problème pour définir lan lañ kii lan moom mooy ay biram ana naka lañ koy attee kii dafa joom ñoo na nu kooku ñoom moo tax ñu naan ko almuhayyira almutahayyira ngir ni moom ci boppam daa joom ni euh, keneen ki ci def moom mooy ad-dalla moom ci boppam mooy ku sànku moom ndax moom ci boppam dafa mujj sànku ci ay ay ay deret yi muy gis xamatu ci almudilla lu tax parce que boroom xam-xam yi ci seen bopp dañoo am problème ñoom mais ñoom seen bopp ah dañu am problème mu mën di xam ay atteem moo tax masala la boo xamante ay mbir la yoo xamante ne lu néew a néew même ci biir boroom xam-xam yi daf ci néew ñoo xamante ne man nañu am capacité bu masala ci wàllu mbërëg ñëwee ñu mën a xam fan lañ koy teg ak naka la ñuy génnewee atte bi ba génne ko ba mu leer nañ ñu teg ko nii ne lii mooy atte bi lii nga war a def ñu ci ëpp dañ ciy ci biir boroom xam ci seen bopp mm-hmm. loolu li ko waral euh, mën na nekk ne benn le fait que euh, góor ñi duñ ci duñ ko xam maanaam jigéen ñee koy xam parce que bëriwaan na koo xamante ne tey euh, mën na dëkk ak jigéen ñi pendant toute sa vie ah, day dëkk ak ay jigéen comme ni ko ñëpp ñëpp dañoo dëkk ak ay jigéen mais mën nañoo nekk suñu dund gi ba dund gi jeex te duñu mës a gis dëratu mbërëb naka lay mel ah loolu. daf ñuy dal loolu nag bu fekkente ne mbir mi noonu la demee loolu muy indi du ñu mën a ñu bari duñu mën a xàmmee voilà beneen bi ci def parce que am na am na am na masala boo xam te ne indi indi ko waaye daañ ko indi insha allah mooy xeetu deret yi mais loolu daañ ci daañ ci ñëw après insha allah buñ ci ñu buñ ci yeggee ngir mu gën a leer mm-hmm. waaye tey bu ñu xoolee euh, beneen bi ci def moom mooy le fait mooy bu njëkk bi mooy la fait góor ñi ay imagination lañ ci am amuñu ci lu leer mm-hmm. maanaam loo xamante ne dañ naan lii maa ko dund mm-hmm. euh, ñaareel bi ci def mooy le fait que euh, mbir yi cas yi bëri te wuti te mbir mi jigéen du nekk nam koy gaarale du bokk ak ñaare moroomam na mu koy gaarale mm-hmm. loolu tamit bokk na ci li ko compliqué ginnaaw ba nga xamante ne góor ñi ay imagination kese lañ ci am maanaam loolu bu fekkente ne mbir mi noonu la demee loolu tax day compliqué loolu moom moo tax képp koo xamante ne borom subhaanahu wa taala xiirtal na la ba nga xam ko ba nga yittewoo ko ba nga jàpp ko ba nga takk ko loolu bu boobaa da ngay daal di bokk ci ñi nga xamante ne borom subhaanahu wa taala da leen a yëkkati ci kaw tànn leen parce que lu tax parce que tout simplement bëri dafa bëri ay actes yoo xamante ne dañ cee aju comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee insha allah actes julli da ci aju actes woor actes woor da cee aju actes aju Makka tawaaf Kaaba yëpp daf cee aju umra ak yooyu yu yëpp cee aju actes eh, eh, da cee aju actes eh, sëy maanaam nit ki di jote ak soxnaam waaw wala déet ak naka ak kañ ak fan ak nan yooyu da ci aju actes nit ki nga xamante ne dafa dafa set. maanaam wala day simmeeku loolu da ci aju atte yi ndax majeur nañ waaw wala déet ban atte lañ war a tëral ci nit ki bu fekkente ne dafa def lu lu lu lu luñ ko war a tege ay daan maanaam jigéen bi waaw wala déet atte yi euh, euh, euh, idda daf cee aju atte laal kaamil waaw wala déet jàng alquran waaw wala déet yooyu yëpp da cee aju maanaam boo xoolee nombre de actes yi nga xamante ne ñoo ci aju ni ñu baree ba pare nekk loo xamante ne dafa dafa dafa dafa euh, dama am ci dundu nit ki lépp daf ci aju loolu moom moo tax xam ko maîtriser ko takk ko jàpp ko jàngale ko loolu day daal di nekk loo xamante ne ngëneel gu rëy rëy rëy da ci nekk beneen bi ci des moom mooy ne ñépp ko war a xam rawatina jigéen ñi ndax lu tax góor jigéen ñi war koo xam mooy moom da leen a concerné lu tax góor ñi war koo xam mooy ndax ñoom dañuy dund ak soxna yi te képp ku ne am nga devoir maanaam farata la ci yow loolu mooy xokmu bi atte mbërëg xam-xamu mbërëg lan mooy atte bi buñ la la xokmu bi maa xokmul xay xokmu ilmul xay bi lan la ak tey xam-xam bi aju ci mbërëg lu mu doon dañ naan la fardu ayn la farata farata la ci képp koo xamante ne jigéen la mm-hmm. képp kuy jigéen dafa war ci yow mu nekk nag loo xamante ne beneen farata day tegu ci képp ku am soxna képp kuy boroom kër day nekk farata nga jàngal ko sa soxna wala nga wut ku ko ko jàngal mm. loolu farata la te su fekk ak say doom say doom yu jigéen hmm. ak képp koo xam ne dafa nekk ci soronu kilifte farata doon nga jàngal ko ko hmm. moom su fekkente ne xamu ko te yow mënoo ko ko jàngal te wutoo ko ko jàngal moom day nekk farata ci moom mu génn dem jàngi ci ko te yow bu la tere boo ko ko teree ne ko bul dem foofu di jàngi moom day war a bañ day bañ yow te amul droit tere ko boo ko teree da am bàkkaar. Hmm. moo tax foofu bokk na ci yi nga xamante ne boroom xam-xam yi rahmatullah am dañ ci yaxal ne jigéen ji bu ko jëkkëram teree loolu day bañ dem génn dem jàngi voilà ngir te ngir am solo gi nga xamante ne moom la ak xay lépp luy wër-wër lu ci xay bu am solo ki nga xamante ne euh, moom mooy al muxayyira wala al mutaxayyira kooku euh, mbir mi ni mu nekkee ci ni mu jaxasoowee ci moom moo tax euh, ku mel ni imam ad-Daarimi rahimahullah bind ci téere bu am solo imam an-Nawawi rahimahullah dajale woon na masala yi ëpp solo ci yooyu waaye daf ni xaw tuuti ma indi ko ci al-Majmu' waaye nee na ma far ko bàyyi ngir lan ngir ngir bëri gi mu bëri mu ne ma yem rek ci yi nga xamante ne ñoom ñooy yi nga xam ne mënta ñàkk waaye euh, téere bu bu bu rëy la maanaam nga gis borom nga ko mi buñ ciy wax euh, da ngay gis ni ñi ngi wax ci sujet bu particulier maanaam bokkul buñ doon wax ci yeneen masala yi bu ñuy wax ci yeneen i domaines yi da ngay gis euh, fiix giñ ci àndal ak ni ñi kiiwee mais bu ñu duggee ci domaine u xaydu rek da ngay gis benn xeetu sérieux beneen bu bokkut maanaam ak Euh, voilà nga gis vraiment ni ñu koy doxi joxe yitte euh, nga gis ku mel ni imam ahmad waxoon nañ ko ci gàmmu gi rek rahmatullah alayhi nga xamante ne daf ni man toog naa makastu fil hayd tis'a sinina hatta atqantuha toog naa ci di jàng mbërëg juróom-ñeenti at yoo xamante ne dama ko doon jàng ba mën ko ba maîtriser ko totalement xamante ne ëpp Euh, loolu moo tax yooyu yëpp dafa mat a bàyyi xel maanaam ci affaire mbër et que dafa laaj maanaam yitte amaa euh, li nga xam ne moom mooy doxalin bi nga xam ne moom la ñu doxalee ci Sahihul Bukhari bi nekkutoon nekkut doxalinu shara ak yu kii maanaam doxalin def ay taaliqaat la ci xadiis yi et cetera mu gaaw ak yu mel noonu euh, donte alxaydu maanaam dafa laaj yenn. rigueur yi maanaam yenn mbir yoo xamante ne xëy na mooy tax ba noonu mu naroon gën a gaawe amaana du gaawe noonu wala boog mën nañ ko gaawal eh, doyloo lu ci ëpp ci li nga xamante ne indi nañ ko ci om Umdatul Ahkam ci leeraloon nañ parce lu ëpp ci masala yi mbërëg wala boog lu ci bare bare bare bari leeraloon nañ ko ci sharh biñ am Umdatul Ahkam kon eh, xëy na ñu gën a bàyyi eh, Euh, ñu gën a euh, doyloo loolu mais euh, du tere rek ñu am ak xeetu yaatal goo xam ne dañ koy def ci biir ñu maanaam du du tere maanaam du yam ak yeneen yi maanaam parce que mënta ta yam ngir sérieux bi mu sérieux sujet bi dafa gën dafa sérieux trop dégg nga mu ne kon ak waxu borom bi subhaanahu wa ta'ala bi ne wa yas'alunaka danañ la laaj anil mahid ci mbërëg maanaam daañ la laaj attey mbërëg xul waxal maanaam fii almaxiid bi maanaam mbërëg la du maanaam maanaam moom maanaam maanaam alxaydu xul waxal ne huwa moom mbërëg azan lu ñuy sib la maanaam aza mooy lu ñu sib comme li nga xamante ne mooy imaatatul aza an tariq bi maanaam luy gêner ndax mbërëg dafa gênant dégg nga noonu mbërëg dafa li tax ñu tuddee ko al fii nag moom mooy li mu nekk sobe maanaam kon bu boobaa dañ naan laaj bi moom mooy imaam al-Bukhari rahimahullah lan moo tax muy indi lii fi nii te indi mu naan la ah loolu li tax maanaam daf ciy leeral ne ba rek sobe la kon ñu xam ko moo tax mu wax qul huwa azan rek daal di say yem daal di wax ilaa qawlihi wallahu yuhibbul mutatahhirina et que bi mu naan wa yuhibbul wa yuhibbul mutatahhirina maanaam wa yuhibbu sopp na al a ñi nga xam ne ñoom ñuy jéggi day ci laab mooy ne kon képp ku gis mbërëg gannaaw ga ak laab dafay war ci yow comme ni nga xamante ne te laab googu di war ci yow mooy laab gi war ci ki nga xamante ne dafa amee janaaba mooy sangu cangaayal farata léegi nag laaj boobu mooy tey bu fekkente ne jigéen ji dafa am janaaba ba pare war a sangu cangaayal farata lan mooy atteem maanaam dafa ànd ak boroom këram bi mu paree sangu farata war ko rek mu daal di gis deretu mbërëgam ana kooku lan mooy atteem li nga xamante ne moom mooy li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi ne kooku lii atteem mooy benn cangaayal farata dong moo koy warte bu paree mbërëg bi lay doon ngir ne cangaayal farata bu gi nga xam ne moo waroon a moom la war a am pour amee janaaba kooku du ko du du ci kawam mm-hmm. ngir bu bu ko defee mbërëg bi du ko du ko du ko du ko du ko du ko laal maanaam mbërëg bi da ko maanaam du laat moom moom du laat mm-hmm. kon jarul muy sangoo sangaayal farat loolu ak njàpp ñooyam maanaam tey nit ki tey bu defee yu bari yu war a acte du njàppam mm-hmm. masalan dem na tuur na ndox dem na àll ngelawal na laal na jigéen nangam nangam yooyu yëpp boole na ko teewul buy jàpp benn jàpp rek lay jàpp ki noonu kii nga xamante ne moom mooy ki amee mbërëg niki noonu gis eh, kii bi moo tax Euh, waaye canga euh, euh, léegi borom subhaanahu wa ta'aala ne fa'tazilu nisaa fil mahiid fa'tazilu na ngeen beru an a jigéen ñi fil bi ci mbërëg yi ndax aaye bii li tax mu wàcc comme ni mu nekkee ci Sahih imaam Muslim rahimahullah mi tam Sunan imaam Abu Daawud rahimahullah mooy ne dañ ñëw ne Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko yahuud yi de ñoom bu jigéen ji gisee mbërëg dañ koy beru complètement am dañ koy dañ koy écarter dañ koy sax génne kër gi. maanaam néeg bi moom néeg bi moom du fanaan moom maa ngi moom ah déedéet parce que dafa gis mbërëgëm léegi ah, yéen lan moom mooy seen àtte lan mooy àtte bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne isna'u kulla shay'in illa an def leen lépp lépp ak ñoom ba mu def jote hmm. loolu rek ngeen dul def ak ñoom jote rek ba mu waxee loolu euh, Seydina Usayd ibn Khudayr ak Seydina Abbad ibn Bishr radiyallahu anhuma ne ko mais est-ce que hal laa nujaami'uhunna est-ce du duñu leen xilaafan lil yahud est-ce que ñu leen duñu jote duñu jox jote ñoom bu ko defee wuute complètement ak yahud yi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mer nag maanaam ñu gis ne euh, loolu ci la aay bi wàcce wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahidi wa gis ne kon nee na danañu la ci wàllu mbërëg waxal ne mbërëg moom lu lu ñu sib la maanaam ak sobe la kon nag na ngeen beru jigéen ñi fa'tazilu an-nisaa fil mahidi mooy ci bërëbu mbërëg ak ndax miim gi day tekki ismu makaan waaye day mën a tekki ismu zaman maanaam jamonoy mbërëg ak bërëbu mbërëg bi na ngeen ci sori jigéen ñi na ngeen leen ci beru wala taqrabu ndaxte bu leen leen jegeñ maanaam te pourtant yeneen ci saasam nee na def leen lépp ba mu des lan jaxasoog ñoom mm-hmm. Ah? Mm-hmm. ah kon ñu gis ne bu leen leen jegeñ bi tekkiwul bu leen leen jegeñ di leen laal waaye li muy tekki mooy bu la def leen lépp ba mu des ngeen sëyeeg moom ñoom loolu daal lañ leen di tere te loolu tamit insha allahu taala daan ci daan ci dikk ci euh, ci biir insha allah mu ne waaye ba keroog ñuy laaj waaye bu ñu laajee mu ne fa iza na waaye bu ñu sangoo ca ngaayal farata fatuuru na na ngeen leen dikke min xaysu ca fa nga xamante ne amarakum diggaleen ne la ko allahu bur yàlla maanaam mooy waroo leen comme ni nga xamante ne noonu la borom sax nag an nisaa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna maanaam seen jigéen ñi seen ay tool lañ dikkee leen seen tool yi nu mu leen neexe waaye mu am loo xamante ne moo tax mu ne min haythu amarakumullah fa leen yàlla digal maanaam mooy boo leen dee jote ak ñoom bu leen leen jote maanaam ci loo xamante ne dañ koy tere maanaam bu leen def comme ni góor jigéen ñi di def yàlla ñu yàlla sàmm waaye fa iza na kon bu ñu laaboo ba jéggi maanaam mooy bu sax bu ñu demee ba sangu sangal farata kon loolu dañ ci xamee ne seen farata mooy nekkoon dafay waral ak càngaayal farat fa'tuhunna dikk leen leen min haythu amarakumullah mu ne wallaahu bu maanaam dañ ci xamee ne kon loolu boobu la ñu wuti Hanafi yi Hanafi yi ak ñoom rahmatullah ñoom dañ ne hatta yatuhurna mbete ñu laab loolu li muy tekki mooy lan mooy mbete ñu pare set waxoon nañ fi sànq wàllu tuhur ndax baatu tuhur mooy laab buñ ko waxee de manière générale mooy set laab napp dafa gën a yaatu waaye fuqaha yi bu ñu ko waxee ci domaine mbërëg moom mooy mbërëg mi arrêté na alaamaatu tuhru mandarga yi ñu xamee ni mbërëg mi nag arrêté nag completement loolu tamit daañ ci ñëw insha allah waaye ñu gis nañ ni ñaar la mm-hmm. mooy li nga xamante ne moom lañ tuddee bay bayda mooy weex weex boobu di génn ci jeexital bi wala su fekkente ne génnul moom mooy li ñu tuddee ak du maanaam moom mooy fendik pëy mm-hmm. maanaam mooy bu ñu demee ba nga xamante ne boo jëlee coton teg ko fi deret ji di génne dañuy gis ne dootoo gis dara lu ci tax loolu amee wala boog alqasatul bayda boo ko jëlee teg ko ci su génnee liquide bu weex kese ngay gis loolu tamit moom mooy ne kon bërig bi na loolu nga xam ko xam nga lu muy jariñ day tax nga xam ne su ma gisee deret jii dey euh, bu arrêté bu ma tegee coton wala lu mel noonu ma teg ko xool gis ne ah deret ju weex rek a fi nekk wala boog sobe euh, euh, wala bokk euh, wow na maanaam dara génnul maanaam wow na li muy tekki mooy de dara génnul voilà loolu lay tekki ci deret boobaa damay dem sangu ji ci saati julli julli bii ma nekk nii nii nii yi nga xamante ne maa ngi ci daruri bi ak muxtaar bi ci yooyu lay julli su fekkente ne loolu bu boobaa nag damay daal mën a sangu farata bu ma amee boroom kër bu sama boroom kër mën naa jote ak moom loolu moom mooy àtte bi euh, Hanafi yi nag rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne bu laabee rek jarul muy sangu farata maanaam jarul muy sangu farata lu dul julli ngir julli waaye borom këram bu fekkee te ne waxtu la boo xam ne julli amu fi comme masalan yor-yor borom këram mën naa joteeg moom amul problème te du sangu sangaayal farata. Hmm. Hmm? masalan ñoom dañ ñu par exemple euh, lii mu ngi mel ni ñu naan euh, boo boo boo doo euh, lii de woo bul ko def lu dul nga dugg ci jàkka ji boo duggee ci jàkka ji defal nangam maanaam <laughs> loolu buñ ko nattelee noonu dëgg-dëgg dañuy gis ne maanaam kon ñoom dañoo fiiree benn maanaam tuur gi ñaari laab yi yëpp dañ koo fiiree benn jëmmi daanaka benn jëmmi laab gi mm-hmm. donte d'accord nañ ci ne war naa sangu cangaay farata waaye problème bi fi muy nekk moom mooy répétition lay daal moo tax ñeneen ñi ci def d'accorduñ ci loolu déedéet déedéet dafa war a sangu cangaayal farata ñuy doog a jotee ak moom maanaam mooy fekk sanguwul cangaayal farata du dagan ci jëkkëram borom këram jotee ak bokk ak soxna moo tax ñu ni fa iza na la te li koy gën a mooy ni mu jeexale wallahu yuhibbul mut wal wa yuhibbul wallahu yuhibbu inna allaha yuhibbu tawwabin li wér ba buur yàlla dafa sopp ñi nga xam ne ñoom ñooy ñii tuub matal tuub xam nga tawaab mooy ki nga xamante ne dafa dafa dellu ci borom subhaanahu wa taala ci anam gu mat sëkk ba pare dafay nangu ku koy ku koy euh, maanaam day nangu ku ku dellu si maanaam moom mooy ku ko tooñ moom daf koy mën di jéggal di nangu si ak dellu si parce que sinon keneen ki taa'ib rek la tudd taa'ib mooy kii tuub di dellu si ci yàlla mais tawwaab mooy ki nga xamante ne non seulement dafa dem ba di dellu ci yàlla subhaanahu wa mais képp ku dellu si moom daf koy nangu maanaam ku ko tooñ da koy jéggal et maanaam day boole ñaari volet yooyu moo tax borom subhaanahu wa ta'ala tuddee boppam at-Tawwaab te tuddul mm-hmm. boppam at-Taa'ib mm-hmm. mooy kii nangu tuub wa huwa alladhi yaqbalu tawbata 'an ibaadihi wa mm-hmm. ya'fu 'an as-sayyi'aati wa ya'lamu ma taf'aluun mooy ki nga xam ne mooy nangu tuub ci jaamo yi di jéggale to yu ñaawtee fi ba pare xam na li ngeen di def ku nit nag bu demee ba mel noonu incarné jikko jooju loolu moom mooy ta tawwaab la kooku nag yàlla ne daf koo sopp mm-hmm. laaj bi mooy lan mooy rapport bi am entre tout boobu jikko jooju ak di dellu si ci ak mbërëg mm-hmm. ak mbërëg mooy ne benn borom bi subhaanahu jigéen ji jamono ji muy gis mbërëg du julli du woor ak yeneen ak yeneen waaye daf koy xirtal ci muy dellu si ci boppam moom borom subhaanahu wa taala ñooñu di dellu ci borom subhaanahu wa loolu day def ci ñoom jikko ñu mën di jéggale di jëlale ba ci rek moom mooy ne jigéen ñi bu ñu tollee ci niveau ci moment boobu dañuy faral di bari jikko maanaam ay seen humeur lay soppeeku tamit ñu ne yow boroom kër gi nga daal di war di nekk di jéggale di jëlale di fàtte ak mboolem yi wër ci acte yu mel noonu yooyu yëpp boo ko boolee ah, yàlla bëgg nañu lii def mel noonu de voilà boo leen beroo jigéen ñi mu ne beru leen leen waaye bu leen leen beru lu dul ngeen jote ak ñoom tëdd bokk leen benn lal bi ngeen di tëdd benn mbàjj bi ngeen di sangu mm-hmm. yëpp dañ ci ñëw insha allahu taala euh, te loolu day wane ne kon mbërëg occasion wu tarbiya la maanaam bërëbu tarbiya la wu tarbiya la voilà ku jigéen ki muy ku góor ki yooyu ñëw inshaa taala da nga mu ne baabun bunte ngi nii mooy kayfa ana naka kaana nekke bad u tàmbalek alxaydu mbërëg maanaam fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay leeral ne li nga xamante ne moom mooy mbërëg ana kañ la tàmbali mm-hmm. maanaam ndax question boobu tamit day ñëw waxoon nañ la ne ñeent ñoom ñooy gis mbërëg mm-hmm. euh, euh, mooy nit ak mbëtt mm-hmm. ak lëg ak njugub ñeent ñooñu di gis mbërëg nag léegi kon nit moom ana kañ la tàmbalee gis mbërëg loolu moom lay wax di leeral nag maanaam ngir mu mel ni comme en guise d'introduction la ngir wax ne màggaayu maanaam mbërëg acte yi ci aju yëpp ah kañ kañ la tàmbali ak naka la maanaam ngir bu ñu entrer en matière mbir mi la ngir balaa dara nga nga ci dugg nga xam lan la loolu mu ne mu ne mu ne wa qawlu nabi ak wax yenent bi sallallahu alayhi wa lii nag daf koy faral mu ne hada mbir mi shay'un bi hada loolu mooy ah, mbërëg mii shay'un mbir la moo xamante ne ah, katabahu bind na ko maanaam dogal na ko allah bur yàlla ala banaati aadama ci doomu maam aadama yi alayhi salaatu maanaam di gis ci xadis bi nga xam ne moom mooy ci ñëw moo yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxul ne dañu inna hadha amrun katabahu llahu ala banati aadama maanaam lii de mbir la moo xamante ne euh, yàlla da koo dogal ci doomu aadama yu jigéen ñi waaye donte dana ko indiwaat ci ci inna zalika inna zalika shay'un foofu dana tudd shay'un inna zalika shay'un katabahu llahu ala banati aadama waxoon nañ la nag ne la qaa'ida la imam al-Bukhari rahimahullah saa yuy tàmbali di buntu ba pare de wa qawlu nabi sallallahu alayhi wasallam nangam moom mooy indiwaat ndax jëmmi xadis boobu ci saxex mm-hmm. su fekkente ne nag wowu ko mooy ne xadis boobu ñëwul ci saxex mm-hmm. exemple bi ñu defoon mooy comme bu ne baabu al-fasl awra mm-hmm. buntu nge ne mooy lupp awra la maanaam loolu nga dégg ko nga xam ne ah nga gis ni mu ko tuddee rek nga ne ah non kon loolu baat la boo xam ne ñëwul ci saxeexu imam al-Bukhari waaye bu ne wa qawlu nabi sallallahu alayhi nangam ci buntu mm-hmm. loolu mooy jëmmi xadis boobu ñëw na ci Sahih Imam Bukhari mm-hmm. dégg nga maanaam kon mbir la moo xamante ne borom buur yàlla borom subhaanahu wa moo ko dogal maanaam ci doom yi maanaam katabahu mooy moo ko dogal ah ala banaati aadama mu maanaam mu nekk ci kaw maanaam ci kaw doomi maam aadama yi salaam Euh, loolu moo tax euh, léegi kon loolu liñ ciy déggee mooy lan mooy ne jigéen naka jekk bañ nekkee xal maanaam bi ni muy ganee àdduna euh, maanaam ba àdduna tàmbalee am ba léegi jigéen ñi dañuy gis mbërëg am na sax sax xadiis bu ne sayyidat Hawa alayhi salaam mooy ki njëkk gis mbërëg maanaam te kon bu boobaa doomam yi ay doom ay doom yi ay doom yi moom aadama lañ maanaam kon ñoom ñu am mbërëg itam du nekk lu tumuraanke maanaam kon ci kaw loolu dañuy xamee ne ki njëkk gis mbërëg te lool mooy li ko dalee mooy bi ñu jugee àjjana rek wàcc mm-hmm. bañ jugee àjjana wàcc mm-hmm. loolu moom li ci lañ tàbbalee gis gis mbërëg te loolu euh, kon bu boobaa dañuy gis ne képp kuy jigéen lii aada ci yow mooy nga gis mbërëg te dañ ci xamee ni kon li lool mooy normalité bi te kon mbërëg du feebar loolu dañ ko ci xamee mm-hmm. ndax bu doon feebar la kon du dal du dal jigéen ñëpp Euh, waaye buñ ko waxee ne bu ñu bu waxee ne bu ñu waxee feebar la maanaam conséquence yi ñuy indi loolooy feebar moo tax bu ko fuqaha yi di définir ñoom dañ koy définir yi ne euh, moo tax ñu naan an el la maanaam ci loo xamante ne du sikk maanaam du feebar ah dégg nga euh, moom mu ne waqaala wax na ba'dhum kenn ci ñoom te moom mooy sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ak sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha ñoom ñoo waxoon ne ñoom ñoo wax wax ju ne mu ne kaana nekk na awwalu ma njaalbeelu li nga xamante ne ursila moom la ñu wàccee alxaydu mbërëk ala bani israil ci ngir banu israil la woon alayhi salaatu salaam maanaam ma maam Seydina Israil mooy Seydina Yaqub alayhi salaatu salaam moom moom la mbërëk njëkk a maanaam ay doomam ci maanaam njabootam ci la mbërëk wàcce lu tax Sayyidat Aisha radiyallahu anha mu ne kaana nisaa yatasharrafna li rijaali jigéen ñi dañ doon eh, dañ doon nekk ñoo xam ne dañ doon eh, te te te wane seenu teraanga ci ci ci góor ñi ñëw daan julleendoo ak ñoom ci biir jàkka ji ak yu mel noonu mbërëg daal di wàcc seen kaw nee na yàlla wàcc seen mbërëg ci seen kaw ñu tere leen ju ñëw ci jumaa loolu nag ah, boo gisee mu moo tax eh, kon ñu ne ñoom loolu moom mooy li tax mbërëg njëkk a wàcc foofu la mbërëg njëkk a wàcce waaye eh, loolu amaan na li muy tekki mooy mooy ne jigéen ñi maanaam mooy jigéenu banu Israël mbërëg bi dafa gën a yàgg ci ñoom maanaam euh, daan na wàcc ci doomu aadama yëpp waaye dafa am benn jamono am benn euh, natt bu leen dal tax ba mbërëg bi yàggoon lool ba tax ñëw duñ ci jàkkale maanaam ñu mu dalandoo leen ñu ñoom ñëpp affaire bi yàgg nag mu nekk benn xeetu punition bu am am nag wala boog mu nekk loo xamante ne amutoon dañoo toog lu yàgg amuñu woon mbërëg borom subhaanahu wa ta'aala dogal ci ñoom mbërëg wàcce ko ci ñoom ngir julli yi ñu doon ñëw di julli ci jàkk ji waaye mbëri gi nag maanaam ngir xëy na daa am lu ñu defoon moo tax ñu ñu doon ñëw ñoom ñëpp ci jàkka ji ngir tuub euh, mbëri wàcc ci ñoom bu ko defee ñu commencé amaat doom yooyu yëpp mën nañ ko koo déggee xeetu déggin yooyu moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala teg ci ne wa xadisu waaye xadisu annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. aksaru moo gën a bëri hmm. xoolal ñi wax sayyidna Aisha moo wax sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu mu bi nag sallallahu alayhi wasallam mu wax nag moo gën a bëri maanaam moo gën a bëri ci ñi mu ñi mu wax ne ñooñu la mbërëg làmboo maanaam du rek banu Israël ci ñooñu la jëkk wàcc beneen bi ci des mooy su doon ne dafa wàcc ci banu Israël kon du law ci yeneen jigéen ñi ci des ci waa banu Israël lay yem ci li ñu boobu rek lay yem te gis nañ ni law na ci yeneen jigéen ñi ci des beneen bi ci des moom mooy ne bu doon waa banu Israël euh, maanaam beneen bi ci des moom mooy ne ak sar maanaam maanaam moo gën a moo ëpp doole moo gën a bëri moo gën a bëri euh, doole ak kattan maanaam ci ci ñu war koo mën a jàpp moo tax am na ci riwaaya karima ak kabar moo gën a rëy maanaam mooy waxu yenent bi daal sallallahu alayhi wasallam wax joo mën a teg ci kanam wax jooju lu du du lu dëgër amma wax ji mu wax ne baa ba'dhum kenn ci ñoom te tuddul kan la loolu dañ ciy gis ma bu mag bi nga xam ne moom la jox saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam yooyu yëpp ay xeeti teggin la yoo xam te ne imaam al-Bukhari rahimahullah da koy jëfandikoo nga gis ne waxu ko ngir mën a subhaanallah imaam al-Bukhari dafa yéeme ni muy waxe dafa yéeme ni muy waxe xoolal fii bu mu naan ba'dhum ñenn ñi kenn am nañu wax ci kenn ci ñoom maanaam waxul tuuru kooku parce que li li mu wax loolu moom du li mu jàpp bu doon la mu wax loolu la jàpp dañuy gis muy tudd turam comme ni mu ko daan defe waaye su ne am na ñu wax rek wax jooju ñaare day nekk loo xamante ne bokkut ak moom li mu jàpp mooy ñu na am na ku wax ne naan euh, beneen bi ci def nag moom mooy le que mu yëgle ak lu mën a xew ak ku mën a wax ak lu mu màgg-màgg waxu yeneen moom sallallahu alayhi ko tëkkale ak beneen wax ak kooka ku mu mën a doon waxu yenent bi moom sallallahu alayhi wasallam mëneefu koo tëkkale ak waxu keneen ak kooka ku mu mën a doon mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaab ilayhi haddasanaa Ali ibn Abdullahi te moom mooy ibnul Madini rahimahullahu ta'ala Abul Hasan as-Sa'di dak waa Basra la rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 161 ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu am Ah, waaw waaw maanaam ngir ne euh, loolu li muy def li tax mu koy def mooy dafa indi xadis euh, dafa indi waxu sayyidat Aisha bi radiyallahu anha euh, mooy bi muy def miim bi nii parenthèse bi waaw ah di def miim ci parenthèse bi. nan la wax. Hmm. d'accord loolu de man awma ko waaw naa al-Hafiz euh, Ibn Hajar mu ne euh, dafa rot ci tarjuma wu ñu ëpp ci ñoom ba mu def euh, riwaaya ba mu def Abu Zar ak Abul Waqt waaw hmm. voilà ba mu des Abu Zar ak Abul Waqt dégg nga d'accord baabul amru bin nufasa'i iza nufisna hmm? loolu rek la baabu buntu al amru digal kon bi ah gi ñuy digal an an nufasa ci ñi nga xam ne ñoom ñooy way gisin way way way way way gis mbërëg yi iza nufisna bu ñu gisee mbërëg maanaam kon euh, ñoom ñu ko wax mu ne kon dafa rob ci maanaam euh, euh, ci lu ëpp ci riwaayaat moo tax ñun amuñu ko woon mm-hmm. maanaam lu ëpp ci riwaayaat yi daf ci rob ba mu def riwaaya Abu Zar ak Abul Waqt mm-hmm. voilà kon loolu léegi alhamdulillah jazakumullahu xayran loolu Euh, gisoon nañu lu tax maanaam mooy riwaayaat yi ñi nga xam ne ñoom ñoo doon toxal ñu nusaaf yi ñuy toxal mm-hmm. ñaari ñoom ñooy toxal yenn yi ñenn ñi euh, rotal dara ñenn ñi euh, indi ko et cetera mm-hmm. loolu moom moo ko indi kon mu mel kon kon beneen bunt la bu boobaa kon dañuy gis maanaam bu doon loolu la bunt bëre bunt bi mu wax ne bi maanaam bunt bi mu wax ni du amul dara lu ci indi voilà indiwu ci xadis waaye daf ciy leeral rek ana fan la tàmbalee maanaam lan moom moo tax mbir mi léegi bu boobaa bu ñu digalee jigéen ñi nga xam te ne dañuy gis mbërëg maanaam fii kon bu boobaa dañuy gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam day leeral maanaam wala imaam al-Bukhari rahimahullah daf ciy leeral lan moom moo waral mbërëg ñu koy maanaam ak di leeral tamit ne lan lañ leen di digal maanaam ku gis mbërëg ana lan moom mooy liñ ko war a digal Euh, loolu insha allahu taala tamit dinañu ci euh, ñëw waaye liñ koy digal moom mooy comme duñ jamono duñ nekkee ci at ndax euh, xadis bi nga xam ne moom lay indi mooy xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu taala anha amma beneen mbir bi nga xamante ne moom moo am ci seen ci mbir mi moom mooy ne ki nga xam ne moom mooy am nu fasa maanaam mooy ci gis gisin loolu mooy ci jaat loolu moo ñaare kook la ñuy wax nu Euh, indi bi mu ko indi fii nag euh, dafay wane ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy ne atte yi kii gis gësin moo kii gis mbërëg ñoo bokk atte mooy benn te loolu lu ma a xel la maanaam kii gis gësin ak kii gis mbërëg ñoom ñoo bokk atte am imam al-Bukhari rahimahullah ci ba kitaabul xayd indiwu ci benn xadis boo xamante ne dafa concerné dëgg dëgg dëgg ñi nga xamante ne ñoom ñooy nu fasaa yi mooy kii gis gësin kitaabul xayd ba kitaabul xayd jeex indiwu ko ci moo tax léeg-léeg mu tarjuma benn maanaam ci mu indi benn bunt tuddee daal di ci tudd an nufasa ah wala nifaas ak yu mel noonu ngir lan ngir leeral ne acte yii ñuy wax fii mook acte yi ñi gis ñi am gësin ñoo yam mu mel ne kon dafay bëgg a xamal ne maanaam nga gis ne dafa wax ci kit euh, baabu kayfa bada al xaydu après mu ne baabu euh, al amru bin bil ah, a nëfës na maanaam ngir leeral ne maanaam ne nifaasu ak xaylu ñoom ñoo bokk àtte loolu moom mooy beneen bi ci moom mooy ne nifaas dañ koy wax tamit xaydu bërëg maanaam mbërëg dañ koy wax tamit lan an nifaasu gësin gësin mooy jigéen ji bu juree doom euh, do ki euh, deret nga xamante ne moom lay àndal loolu moom la loolu moom mooy Euh, moom mooy mooy nifaas mooy gësin euh, léegi kon su fekkente ne euh, mais mais mbëri tam dañ koy wax nifaas te loolu xadiis bii muy ñëw insha allahu taala dana gën a leeral dañ koy wax ibkaar dañ koy wax ak tams tams mooy mooy deret jiituur rek comme li alxuraan wax lam yatmishunna insun qablahum wala jaan maanaam kenn tuurul seen deret mooy lam yatmishunna insun nit qablahum lu jiitu ñoom wala jaan du caageen jinne maanaam mooy jigéen waa ajjana ya moo tax ñu ne ak tam ak daxk am mata bàyyi xel la euh, heureusement que fàttaliku nañ ko léegi ndax ad daxk moom mooy ree mooy xam nga ci ab daxk mooy reetal mm-hmm. mais ad daxk day tekki tamit gësin day tekki bërëg plutôt mais loolu arab yi suñ koy faral bi ñëw naan daxikatul arnab la ñuy wax mhm. maanaam moom mooy euh, euh, lëg lëg lëg bi daa lan lëg gi daa gis mbërëgam mooy daxikatul arnab mhm. euh, lëg bu gis waaye jigéen moo tax wamraatu qa'imatun fa daxikat bi nekk ci sóoratul euh, moom la waaw sóoratu Ibrahim alayhi salaam maanaam ni jigéen ji dafa taxaw mu daal di ree wala sóoratu Hijr plutôt dafa taxaw daal di ree ba mu maanaam loolu mooy dafa gisoon bërëgam ndax moom dafa toogoon jamono ju yàgg amul woon doom dafa toog jamono ju yàgg amuloon doom mooy sayyidat Sarra alayhi assalam ba mu toogee lu yàgg amutoon doom euh, malaaka yi ñëw bu ñu déggee kàddoom ñu ne fa basharnaahu bi ishaqa min wara ishaqa yaqub ñu daal koy bégale ni dana am doom bi tudd yent yàlla ishaqa alayhi assalam te ginnaaw yent yàlla ishaqa alayhi assalam ah, Hud la waa kay Hud jazakumullah euh, euh, ci ginnaaw ga yent yàlla yaqub alayhi assalam dana ci ñëw léegi soxna si dégg loolu mu ne fa daxikat maanaam mu daal di ree waaye reetaan gi eh, boroom xam-xam rahmatullahi alayhim dañ ko dañ ko am ku mel ni nekk ci tafsir at-Tabari al-Hafiz ibn Kathir al-Qurtubi rahmatullahi alayhi moom li mu firee daxikat moom mooy dafa gis bërëb loolu benn la ci firi ji te loolu day gën a dëgëral ne maanaam li imam al-Bukhari wax rahimahullah ne wax xadisu nabii sal wala mm-hmm. wa xadisu nabii sallallahu alayhi wa sallam aktar mm-hmm. ngir ne lan ngir ne loolu moom moom xew na laata parce que moom mooy maamu ki nga xam ne mooy waa mooy maamu ki nga xam ne moom mooy maami waa banu Israël mm-hmm. kon euh, bu fekkente ne moom gisoon na mbërëg ci jamono jooja li muy tekk mooy kon mbërëg yàgg na am donc ak daxik dañ ko koy tuddee dañ koy tuddee al i'sar dañ koy tudde euh, par exemple euh, dañ naan euh, ad dars dañ ko tuddee ad dars comme daan darsatil mar'a maanaam mooy gis na mbërëg dañ koy tuddee an nifaas mooy tamit mbërëg ikbaar i'sar i'kaar i'kaar ak lan tam tamth ad-dahk an-nifaas juróom benn tur dégg nga ak muy juróom ñaar dégg kon euh, leeral ñaar maanaam ne mbërëg dafa am tamit yeneen i tur ak yu noonu am amaan na ñaari mbir yooyu moom la imaam al-Bukhari di leeral ah, rahimahullahu taala ci euh, bunt boobu noonu ala kulli xaal moo xam bunt boobu ci la bokk wala buntu bii la maanaam de toute façon ñaar yëpp maanaam da ngay gis ne maanaa yi sorewuñu voilà bu fekkee te daf ko ci dugal mooy ne daf cee dugalaale ne euh, maanaam ñaari buntu yi benn lañ ngir leeral ko wala boog mu be mu indiwaat beneen buntu ngir leeral tout simplement que ni maanaam mu doxale xadis boobu seen maanaam buntu boobu seen diggante ngir leeral rek tout simplement que am na ay tur yu bari ba boo fekkee ci biir anafis bi bul ko firee leneen lu dul ne da ngaa am mbërëg dégg nga kon euh, qaala bil mu muttasil fi awwal kitaab ila ya'li ibn Abdullah mooy ibn al moom waxoon nañ ko léegi rahimahullahu ta'ala di sëriñ imam al-Basri as-Sa'di al-Basri rahimahullahu ta'ala waxoon nañ léegi ne mi ngi gane adduna cent soixante yi ñam année ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi jëmmi at génn adduna Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri ah ah waaw ah qaala hadda moom mi génn adduna deux cent trente-quatre année ginnaaw gàddaa yonent bi moo tax mu ne qaala haddathana Sufyan moom ibn Uyayna rek la mën a doon hmm? <laughs> Muhammad ibn madini imam al-Bukhari imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom ñoo solo ci moom imam Muslim ak imam at-Tirmidhi imam eh, hmm, Muslim ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñ moom rahimahullahu ta'ala qaala haddathana Sufyan eh, te moom mooy Ibn Uyayna Ibn Abi Imran Abi Imran moom Maymun moom mawlaa Muhammad ibn Muzaahim al-Hilaali rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna ci Kuufa cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn adduna cent quatre vingt dix sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci bu sitta imaam bu magga magga magga la rahimahullahu taala comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamante ne qaala dégg nee na sami'tu dégg naa Abdurrahmaan ibnu al-Qasim muy Abdurrahman ibnu al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu anil jami' mu ne Abu Muhammad al-Qurashi at-Taymi mooy ndax waa Banu Taym lañ al-Madani ndax waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mi ngi génn àdduna 126e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu wa sallam nekk boroom xam-xam bu mag a mag a mag a mag mm-hmm. nekk imaam te waaye solowul ñaar daanaka li mu soloo lépp daanaka ci bàyyam la ko soloo néew ngay dégg ngay gis mu soloo ci keneen mm-hmm. mu ne qaala ne na sami'tu dégg na al moom mooy bàyyam mm-hmm. waa léeg-léeg maanaam mooy al-Qaasim ibn Muhammad ibn Abubakar dégg euh, ibn Abi Quhaafa ibn Aamir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym mooy waa banu Taym Taym ibn Murrata gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu ñu foofu la bokk Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, ne ca Murra la dajeek moom mm-hmm. euh, moom dàkkante la moom mooy Abu Abdurrahman wala boo ndax mooy doomu ah, ak Abu Muhammad al-Qasim di ibnu Muhammad ibn Abu Bakr radiyallahu moom az-Zahabi nee na ah, moom nag moo gënoon baayam ci lu bare bare bari mais nag euh, baayam saxaaba la radiyallahu wax jooju amaan na du wax ju yelloo xaqiqatan ndax baayam saxaaba la waaw ndax saxaaba yi radiyallahu mooy ñi nga xam ne dañoo fekk jotaay ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam liñ mën a wax moom nag mooy li mu jëriñ xeet wi na am ci njàngale ak yu mel noonu dëgg la maanaam baayam jaar foofu ci loolu dégg nga ngi génn àdduna cent sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne dégg naa ko yaqulu wax ne sami'tu dégg naa Aisha mooy ummul mu'minin radiyallahu anha maanaam bu ñu xoolee ci kaw dañuy gis ne waa euh, waa Iraq ñoo solo Ali ibn Madini Sufyan ibn Uyayna mm-hmm. waa Kufa waa Iraq ah mm-hmm. euh, ñi suuf ñoom waa Madina lañ al Madinatul bi ci des moom mooy waa Madinatul Munawwara lañ waaye waa kër Seydina Abu Bakar rek mm-hmm. radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñoo ko solo da nga Aisha ummul mu'minin al-Humayra ah siddiqatu bintu siddiq al-mubarra'a at-tayyibatu bintu tayyib hmm. radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha habibatul mustafa habibatu rasulillah hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-mubarra'a ah ki radiyallahu ta'ala anha mooy eh, ki nga xamante ne mooy borom xam-xam boobu bu mag bi nga xamante ne eh, eh, xam-xam bu comme li Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala ñun daal amul dara ñun waa kër waa saxaaba yonent bi saa salaam xam-xam bu ñu mës a jaaxal bu ñu demee dañ fekk ne sayyidat Aisha am na ci xam-xam radiyallahu anha sayyidatna Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu suma gis koo xamante ne dafa gën a maîtriser xam-xam yi euh, euh, way yi euh, fiqh al-Qur'an ak médecine que sayyidat Aisha radiyallahu anha hmm? Hmm. waaw moo tax moom mooy mooy mooy ku laab ku ka mooy ku kawe ku màgg ka radiyallahu ta'ala anha deux mille deux cent dix xadis moom mooy musnadam mm-hmm. euh, cent soixante mooy yi nga xamante ne muttafaqun alayhi la imam al-Bukhari yi wéetoo cinquante-quatre imam Muslim wéetoo soixante-neuf xoolee taalibe yi ñu màgg lañ tout te ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko jege ñëpp ba ci deret ñu ngi gis ne ñoom ñëpp da leen a jàngal da leen a màggal mm-hmm. ku mel Sayyidina Urwa ibn Zubayr ah, mm-hmm. mu ne Qasim ibn Muhammad et cetera ñeneen maanaam ñi nga xamante ne ñoom ba ci maanaam ak ñeneen ñi nga xamante ne ay taalibeem yu màgg lañ waxaale wuñ leen radiyallahu taala anha mu ne yaqulu dinañ nee na xaraj naa génn nañ laa naraa gisuñu illaa lu dul ak xajj ak maanaam jublu lu dul ne dañoo war a dem xajj ji waaye falamma bi nga xamante ne kun naa nekk nañ bi sarifa ci dëkk boobu ci maanaam ci bërëb boobu mu a xettu ci laa gisa mbër allah dégg nga nga gis ne kon baatu xettu anafist bi ngay dégg ci baatu xettu bi nga koy mm-hmm. nga koy natt beneen bi ci def mooy sayyidat Aisha radiyallahu anha must am doom ci li gën a wér mm-hmm. kon dangay gis ne euh, kon euh, loolu lay tekki nee na fa daxala mu daal di dugg alayya ci man rasulullah ndawal yàlla la a alayhi wasallam wa ana fekk man abu kii maa ngi jooy mm-hmm. lu muy jooy euh, en fait parce su gis gi mu gis mbërëg gi moom dafa jàpp ne fi mu aj gi moo tax mu ne ci kaw laa naraa illa al hajja gisuñu loolu maanaam loolu day wane ne nit ki buy def jaamu yàlla da cee war ànd ak cawarte mm-hmm. ak waaye du ko def mel ni koo xamante ne euh, voilà da maanaam li muy def dara neexu ko ci dara safu ko voilà léeg-léeg nga gis nga ñu mel noonu mm-hmm. yaa subhaanallah te loolu lu yéeme la te loolu daf ñu daf dafa gaaral xeet ci anam koo xamante ne euh, léeg-léeg euh, rawatina daga daga fonk lool léeg-léeg ni euh, voilà ndax xamoo ko baax na mais bu rek sincèrement da ngay jàpp li nga xam te moom la am ku ma waxoon man daal li ma jaaxal mooy la léeg gars yi dañ leen jàpp ay kilifa yu mag nangam nangam gi tout ça mais julli moom dañuy toog julli gi romb rombati rombati saa yu gars nekk ci liñ ne rek. mu ne ma lool loolu sax garaawul te xam nga loolu garaawul mu ne ma li gën a garaaw mooy boo buñ koy fay nga gis ne <laughs> maanaam dara ñoru leen ci li ñuy def yàlla <laughs> ñu yàlla buñ koy fay sax da nga gis ni julli julli voilà mais dara ñoru yàlla nañu yàlla sàmm dégg nga kon loolu euh, day wane loolu maanaam sawar ci nga xam te moo nga war a sawar ci boo nekkee ci ci jàmm ndax al xajj mooy jublu maanaam xaj xajja mooy qasara maanaam jublu na nga xam ne kuy dem ci néegu yàlla ba yàlla lay jublu dégg nga moo tax ñoom mu àndoon seen ak cawarte kon nag bu yëgee ne am na lu ko nar a yàq maanaam day day day day te loolu da koy lool loolu tamit day wane ni nit ku baax bokk na ci ni ñuy ràññee ràññee woo ne nit kii ku baax la mooy lu baax su ko nar a rëcc ni muy ni muy ni mu koy méttee mm-hmm. maanaam su fekkente ne lu baax bu lay rëcc dara du la ci lu bon bu lay bu bu bu yegsee amul dara lu la ci metti lool li muy tekki mooy baaxatoo moom baax moom yow defatoo waaw dégg nga xaala moo tax bi mu ñëwee yenn ci sallallahu alayhi wasallam bi mu dugg see gis ko muy jooy rek xaala mu ne ko ma maam te loolu tamit day wane ni nit mën naa jooy ci lu ko naqari waaye li gën ci li ñuy jooy mooy li nga xamante ne mooy ak maanaam mbaax gu lay fàddu yiw guy fàddu lan mooy ngëneel gu ëpp nga aj ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam aji allah lan moo gën a rëy loolu allah hmm? aj bi mu aj nga dem ànd ak moom dem aji dem ci néegu yàlla bi ak mboolem li nga xamante ne moom lay symboliser waaye euh, loolu moo ko jooyloo mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko maalaki ana lu la dal anu fi mbaadu dangaa ngaa gis gisin mbaadu da ngaa gis mbërëg bokk mm-hmm. xam nga baatu baat bi loola dal mbaadu da ngaa gis mbërëg loolu tamit day wane yittiwu gi nga xamante ne moom la ñuy yittiwoo soxna yi bu fekkente ne dañoo nekk ci seen humeur yooyu parce que mbërëg day waral ay humeur yu doy wax voilà maanaam ñu yittiwoo leen di gën a attentionné di leen gën a bàyyi xel maanaam ngir mën a contre contrecarrer wala def benn genre contre ci situation boobu ak ci xaal boobu mm-hmm. beneen anaf euh, euh, euh, lii day day wane ni tamit ne maanaam bu maanaam yittewoo gi ñu yittewoo tamit soxna yi bu ñu nekkee ci jamono joo xam ne xëy na ak naqar la wala ak tiis la dëfal gi ñu leen war di dëfal mm-hmm. ak dalal gi nga xam ne moom lañ leen war di dalal waaye loolu du soxna yi kese ak mbooleem ñi nga xamante ne ah, ñoom la ñuy àndal ñoom la ñuy nekkal nga xam ne kii kat jamono ji nekk na ci naqar wala nekk na ci tiis ak yooyu maanaam ñu taxawu ko bàyyi ko xel loolu yonent bi sallallahu alayhi maanaam ak dëkkaale gu rafet bi nga xam ne noonu la doon dëkkee ak soxnaam yi lii itam da koy tegtale xultu nee na ma ni kon na am waaw waaw hmm. waaw qaala nee na moo tax na am waaw maanaam euh, li ñu naan aljawaab al aljawaab as-su'aalu mu'aadun fil jawaab yi loolu qaayida la hmm. naam gi moom mooy waaw nafis ah, ah waaw euh, nufistu nufistu ah hmm. gis naa mbërëg maanaam as-su'aalu mu'aadun fil jawaabi maanaam mooy ne laaj bi day dellu siwaat ci lan ci tontu bi bu ne waaw loolu lay tekki loolu ta ku ne ko ndax fase nga sa jabar mu ne waaw loolu mooy jab fase wa dog na ndax may nga ma sa doom ji mu ne waaw mooy may na ma ko dégg nga ah portable bi rafet na de ma jël nga ni waaw moom naa ko <laughs> dégg lool mooy <laughs> ndax loolu mooy mooy jëlal rek qaala nee na mu ne ko inna hada yonent bi sallallahu alayhi wasallam leeralal ko ko ne ko inna li wér wër mooy hada mbir mi maanaam du dara bul ko bàyyi xel bul ko jàppee lu lu lu garaw mbir la moo xam ne katabahu dogal na ko allahu bur yàlla ala banaati aadama ci doomu aadama yu jigéen ñi maanaam kon lii moom mooy waral li tax maanaam baabu kayfa bada al xaydo hmm, loolu mooy bu ñu nattalee ne benn bunt bi ci des tegu ci amu ci mu ne faqdi na nanga léegi lan mooy mu ne faqdi na nga faj na nga na nga na nga wala na nga doxal na nga matal faqdi ndax qada day tekki matal baatu qada day tekki matal dégg nga comme wa idha qadaytum manasikakum boo leen matalee seen jaamu yàllay ajji boobu baatu qada loolu lay tekki foofu wa qada rabbuka sa borom dogal na foofu dogal lay tekki ah ak ah, qada qada day na mooy fay na bor boobu fay lay tekki wa ma faatakum wa wa wa ma adraktum fa sallu wa ma faatakum fa atimmu ah boobu borom xam-xam yi rahmatullah maanaam ci riwaay boobu lañ fi lañ fi beneen baat bi wama wama faatakum faqdu waaye am na ci borom xam-xam yu jàpp ne faqdu mooy fay leen am ñu jàpp ne fa atimu lay tekki maanaam comme beneen riwaaya bi maanaam baatu fay moo tax moo tax xadaa day daal tekki lool fii nag faq faq bi mooy matalal mm-hmm. matalal ma lépp li nga xamante ne yàq di dana ko matalaal ak xaaj bor kii ak alxaaj moo tax alxaaj mooy kiy aj ki nekk ci ci jamonoy ko koo koy alxaaj allaaji mooy ki nekk ci aj mu jugee ci aj gi rek mook beneen tiitar la yor dam nañ lu dul ne maanaam kon mboolem lu kii aj di def rek yow defal lu ludul am ne laatu laatatu fii doo tawaaf bil bayti ci néeg bi maanaam kon mooy ki nga xamante ne moom mooy kii gis mbërëg loolu rek la dul def maanaam mboolem lii nga xamante ne moom mooy manaasik yi ci wàllu ak da koy def ba mu des lan tawaaf kaaba gi loolu moom moo tax nag léegi tawaaf kaaba gi ndax farata la ci maanaam ndax bañ koo def gi maanaam farata la waaw wala déet boroom xam-xam yi tamit rahmatullah dañ ko wute maanaam ci gàttal mooy ndax cangaayal farata gi mu war a sangu farata ak set gi mu set ci mbërëg ndax charte la ci mu tawaaf waaw wala déet loolu fuqaha uy boroom xam-xam rahmatullah li ci ëpp te moom mooy euh, Maliki Shafi ak Hanabila rahmatullah dañ ko def charte maanaam bu tawaafee ka loolu du du baax mm. amma xanaa xanaa Hanafi rahmatullah ñoom dañ koo jàppee comme maam lu xaraam maanaam dañ ko jàppee ñoom euh, karaxatu tanzih lañ ko yóbbu maanaam mooy euh, euh, maanaam karaxatu tahrim plutôt karaxatu tahrim parce que ñoom wuutale nañu xaram ak karaxatu tahrim hmm. karaxatu tahrim mooy dañ koo sib sibiiru xaram li tekki mooy soo ko defee ta tawaaf gi dina baax waaye nag da war a fay lan da ngaa war a da war a gëléem nga war a rendi ngir saraxa ko ngir mën a hmm? waaw dégg nga ngir mën a fayloo ngir mën a ngir ngir nga mën koo nga mën a ci jotu mm-hmm. loolu moo wuutile euh, ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhur jumhur ñoom dañoo jàpp ne tere gi ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam tere li mu teg mooy waru mm-hmm. waaye jigéen ji loolu bii di indi beneen laajte moom mooy tey bu fekkte ne jigéen ji dafay aji mm-hmm. waaye euh, mu am euh, mu comme suñu jamono ji ni mu demee nga xamante ne dañ naan la aj bi nangami fan la te boo leen xasee ba départ ba dem amul dellu ci waat naan non dama gisoon bërëb damay dellu ci waat di def samay tawaf mm-hmm. léegi boobaa jigéen jooju moom lan lan ndax dana dagan waaw wala déet mu jëfandikoo luy téye mbërëg bi waaw wala déet bi mooy jëfandikoo mbërëg luy ci cosaan dafay xaram lu tax ngir dafay nekk loo xamante ne euh, day dérégler mm-hmm. yaramu doomu aadama bi mm-hmm. te loolu mën na koo jural ak feebar waaye su fekkente ne ci xaal bu mel noonu la comme Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu doon def ak jigéen ñi mu daan àndal bu ñu daan aji mooy dañ daan naan benn garab boo xamante ne euh, da leen daan reen la benn reen boo xamante ne moo leen daan tax tax ba duñ gis mbërëg ci fan yooyu mm-hmm. boobaa loolu day daal di mën a nekk loo xamante ne dañ ko ci mën a qiyaase euh, ci fatwa Seydina Abdullah ibn Umar boobu radiyallahu ta'ala anhu wallahu ta'ala a'lam qaalat nee na bu daal di euh, rendi maanaam maanaam daxaa baatu daxaa mu ngi jóge ci ak tadhiya bi tekki euh, rendi waaye rendi mooy sacrifice lay tekki mm-hmm. hatta sacrifice ci lu ne rek tadhiya lay tudd mm-hmm. voilà moo tax euh, ki nga xamante ne moo tax ak ak tadhiya googu am ci solo mm-hmm. maanaam mooy sacrifice boobu moo tax biñu laa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw yii yëpp euh, udhiya yu bari yi lan la waaw lii ñuy sacrifice yu bari lu lu ko xew mu ne mu ne sunnata abikum ibrahim alayhi salaam sunna seen maam ibrahima la alayhi salaatu wassalaam ngir ne moom gis nga moom dafa sacrifié woon ñëw ci néeg bi def nañ et cetera maanaam yàlla jaral ko lu ne lool tamit moom mooy yoonu yàlla maanaam ak tamit ak yoonu luñ ko rek ngir ngeen dem mu mel ni benn genre tourisme comme niñ ko gars yi di waxee tourisme spirituel mais tourisme spirituel gars yi buñ ko waxee liñ ciy déggee mooy dañuy def visiter ay bërëb yoo xam ne dañoo spirituel déedéet tekkiwul loolu dafa am ay mbir yoo xamante ne yow ci sa biir moment bi ngay egg dafa am ay voyage spirituel yoo war a réaliser ci sa baatin yow moo tax sacrifice bi tamit rendi gi ngay rendi kuy dund ne yow mooy ne sa bakkan da ko war a tëral rendi ko mu jeex te du du hasard le fait que baat bi jëfandikoo ci baat parce que an nafas an an an an an nafis yi ndax parce nafs ci nafs la jóge nifaas bi ci nafs la jóge nafs mooy deret moom ci baat turu deret bi ci turu <laughs> deret yi la bokk ak nafs voilà mm-hmm. moo tax euh, li nga xamante ne moom mooy euh, lu ñu tuddee malade nafs la ko saa ila mm-hmm. loo xamante ne amul deret bi wal loolu lay tudd loolu lay tudd mm-hmm. mooy lu deme nekk ñoom yoo ñoom kii euh, pa yoo ñoom weñ ñoom mbelentaan gaa yooyu ñooñu mm-hmm. maanaam naf saloho saa ila la ñu di tudd lu amul dara bi wal mm-hmm. maanaam mooy ne yow booy sacrifice bakkan bi ngay rey ci anam goo xamante ne sa xol day sell parce que noonu lañu reyee bakkan mooy sellal sa xol te soo ko sellalee day nekkee noo xamante ne yow ci sa bopp booy euh, euh, léegi deret jooju di renouveler wu ci sa biir yaram day mujj dem ba leer nañ sell waaye ci baatin moo tax ñu wax dégg nga mu ne moo waddaha dégg nga moo tax mu daal di rendi maanaam mooy sacrifice rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam an nisaa'ihi e, ci jigéenam ni maanaam soxnaam yi da leen a rendi lan mu ne bil baqar ci nag nag la leen rendi maanaam li nga xamante ne moom lañ xam ci udhiya yi mooy xar moo ci gën mm-hmm. gën na après ñoom gëléem waaye nag moo tax euh, ba mu def ci fuqaha maliki yi maliki rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne bu dee yéen di ngeen a ànd nii comme nii ñoom jigéen ñi ngeen ren de nag moo gën ñoom ci xadis bi lañ fekk loolu ñu ëpp ci borom xooxam ne nag rahmatullah jàpp ne xar moo gën ngir ne euh, moom la yent bi sallallahu alayhi wasallam digle waaye ñoom dañuy wax ne li yent bi sallallahu alayhi wasallam def ala kulli moo gën te itam comme liñ ko xam xamee pour ci problème mu sacrifice yi ñuy wax ba tey ci mbir mi boo xoolee euh, nag tamit du hasard saar bi nga xamante ne moom mooy bi gën a mag ci alquran du sóotu baqara hmm? loolu mooy yow ni nga ni ni ni ni ni ni ni ngay def nag nag nag da ngay xeex ak moom boo ko bëggee rendi koy jàpp takk ko yeew ko kii ko daaneel ko xam ko ku ma sa fekkee dina xam li may wax maanaam nag doo ñëw rek tëral ko noonu ñu jàpp ñaari nit ji rek mu daa jàpp ñu rendi du demee noonu bu dee gëléem sax dañ koy gooral ak yu mel noonu waaye nag nag du demee noonu faaw ñu ci takk béjjén yi ñi takk tànk yi fii ci takk fee gaa yi xëcc fii et cetera bu ñu tëral ko ñu ñëw jàpp ah voilà sa bakkan it noonu nga war a def ak moom ku ne jàpp ci rek ba keroog muy muy baax <laughs> ci wàll gu ne voilà wàllu gu nekk nag sacrifice la laaj sacrifice la laaj voilà dégg nga kon euh, hadith bi imam Bukhari indi waat donc hadith numéro trois cent cinq hadith numéro mille cinq cent soixante mille six cent cinquante mille sept cent quatre huit cinq mille cinq cent cinquante-neuf maanaam kon dina ko indiwaat ci kitaabul hayd bi ñu nekk insha allahu taala euh, imaamu Muslim rahimahullahu taala indi ko hadith numéro mille deux cent onze imaamu Maalik ko hadith numéro mille deux cent euh, vingt imam Abu Dawud indi na ko xadis mille sept cent quatre-vingt-deux imam An-Nasa'i eh, eh, an indi na ko xadis eh, numéro deux cent quatre-vingt-dix, trois cent quarante ak deux mille sept cent quarante et imam Ibn indi na ko xadis numéro deux mille neuf cent soixante-trois Euh, imam Ahmad ibn Hanbal indi ko hadith numéro vingt-quatre mille cinq cent soixante-cinq vingt-cinq mille huit cent trente-huit vingt-six mille quatre-vingt-cinq vingt-six mille trois cent quarante-quatre ak vingt-six mille trois cent quarante-cinq kan moo ko indi imam at-Tirmidhi rahmat moom moo ko indiwul ci mboole waa ashaabu kutubu sitta rahmatullahi ala al-jami' mu ne baabu ghasli al-haa'id ra'sa zawjiha wa tarjilihi mu ne baabu buntu xasli raxas bi nga xam ne moom lañu moom lay raxas alxaid yi aji mbërëg gi moo tax dañuy wax alxaid moo wax xaa xa borom xooxam rahmatullah dañuy wax alxaid ah, duñu wax ah, xaaida ba mu def ne ku mel ne ah, al al al azhuri yi ñoo ñu mel ñoom dañuy wax ne al dañuy wax tamit ah dinañ wax alxaida aussi waaye comme ñi nga xamante ne ñoom ñooy comme kon nu fa saa la ñuy wax at-taamis at-taahir maanaam jigéen ji bu laabee dañ naan imra'atun jigéen ji laat na duñu wax taahira ngir ne meloo yi kenn kooku la comme bu ñu naan bikr sayyib loolu ci jigéen la xaalu jigéen la moo tax du jar ñu koy ñu ñu yokk taa marbuta bi wane ne jigéen la loo xam te ne kenn ki koy def nii la mel jigéen la moo tax du jar ñu ñuy préciser nu mu mel mm-hmm. Mm-hmm. dégg nga kon jigéen ji mu ne bu fekkente ne day raxas lan ah, lan boppu ra'sa zawjiha boppu borom këram wa tarjilihi ak di ko peñe maanaam lool li muy teg moom mooy kon fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala li mu ci lii moom mooy eh, am na benn mbir bu ñu fàtte woon a wax ci introduction bi foofu lañ ko daan waxe mooy imam al-Bukhari objectif ci ci téere bi xam ne la la bëgg maanaam fii ci téere bi loolu c'est c'est dommage que ñu fàtte woon parce que foofu lañ ko waroon a teel a waxe mm-hmm. imam al-Bukhari li mu nam ci téere bi ngir mën ko fii indi moom mooy day leeral attey mbërëg ci jëmmi boppam mm-hmm. waaye tamit maanaam yi xadis yi indi yëpp ak bunti nosi yëpp pour loolu la day leeral attey mbërëg ci jëmmi boppam ba pare leeral li nga xamante ne moom moo aju ci euh, lan mooy yi war ci ki am mbërëg ak yi warul ci moom mooy ñaareel bi ñetteel bi ci def moom mooy lan moo tax lan lan maanaam kii gis mbërëg lan lan lay war a doxale digganteem ak boroom këram maanaam yooyu noonu moom la ci jublu maanaam ak tamit bi ci def bi ko ñeenteel moom mooy euh, kiy gësin attey kiy gësin maanaam di leeralaale ne ki gësin moo ki mbërëg ñoom ñoo bokk atte maanaam ñeent yi ñoom ñooy objectif yi nga xamante ne moo tax imam al-Bukhari rahimahullah maanaam ci yooyu la bu ko yooyu lay leeral ci bunt bi comme fii nii bii dafa bokk ci yi nga xamante ne pour leeral lan la maanaam naka lay doxale ak borom këram dégg nga euh, kon mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa Abdullahi ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala al-Kalaa'i mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa Misra génn nekk bokk ci saxaaba ci àndal maanaam ñi jànge ci imaam Maalik rahimahullah nga xamante ne bu imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di solo ci moom xaaliban day solo ci moom xadiis yi nga xamante ne moom la jëlee ci imaamu Maalik ci Muwatta am rahimahullahu ta'ala mu ne qaala had moom Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi ni nga xam ne noonu lañ ko waxee ne imaam al yi moom moo soloo ci moom directement ñeneen ñu gis ñëpp dañoo soloo ci moom ci mu am intermédiaire euh, ndax euh, maanaam imaam Abu Dawud moo soloo ci moom Tirmidhi ak moom ku nekk ci intermédiaire la amma imaamu Muslim ak imaam Ibn Maaja ñoom solo wuñu ci moom rahmatullahi alayhi euh, dégg Euh, moom ak moo tax moom ak Ali ibn al-Madini nuroo nañ foofu Ali ibn al-Madini imam Muslim solowul ci moom imam Ibn Maaja solowul ci moom Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi imam Muslim solowul ci moom Ibn Maaja solowul ci moom sauf que Ali ibn al-Madini ñii dañoo solo ci moom directement alors que imam bu dee bu dee euh, Abdullah ibn Yusuf imam al-Bukhari rek moo solo ci moom directement anna nee na qaala haddathana Malik imam Darul Hijra rahimahullahu ta'ala Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Himyari rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 96 94 ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Abdullah mooy dàqantalam al-Madani wa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam imaamu Maalik moom tamit ak say xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta euh, borom Muwatta imaam bu siiw nga xam ne mooy imaamu Maalik yi rahmatullahi alayhi an Hishaam mooy ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu jami'an nga xamante ne euh, dakkantam nekkoon Abu Munzir mi ngi gën a soixante-unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom tamit ay hadith waa Madinatu Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mi ngi ci kutubu sitta an abi te moom mooy Urwa ibn Zubayr ibn Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad Abu Abdullah la mm-hmm. ah, rahmatullahi alayhi moom ah, Euh, mi ngi génn àdduna 94 an ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jëmmi at bi nga xamante ne moom la ñoom imaamu Maalik rahimahullahu taala gane euh, àdduna kon euh, ñoom imam mu ne an Aysata ummu Abdullah hmm. moom tamit ñoom kon day seen daakar naa Abu Abdullah ummu Abdullah ba des kan Abdullah ibn Yusuf moom Abu Muhammad la rahimahullah loolu moom mooy benn beneen bi ci ñu mooy a ñëpp waa Madinatu Munawwara la ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam dégg nga naa qaalat nee na kuntu nekkoon naa urajjilu daan peñe dégg nga daa toppatoo sa bopp Rasulullah ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa ana fekk man haa'idun dama am mbërëg maanaam loolu mooy wane ne jigéen ñi comme li nga xam ne noonu la doon leer la naana maanaam du ñu leen beewu ci moom moo daan mooy ne kon jigéen ji mën nay toggal borom këram mën na koy peñe mën na koy raxasal boppam mm-hmm. ah mën na koy defal leneen loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mun na ah, baabu ghasl al-ha'id ra'sa zawjiha wa tarjilihi maanaam buntu ne maanaam raxas ji aji borom bërëb bi di raxas bopp borom këram maanaam li mu tekk mooy mën naa am ak maanaam mën naa am def moom maanaam mën naa laal yaramam mm-hmm. mën naa defa mu lépp loolu day dëgëral li nga xamante ne moom la waxoon ne isna'u kulla shay'in illa nikah def leen lépp lépp lépp lépp ba mu def sëy maanaam kon loolu lay dëgëral maanaam ndax bu ko peñele la li muy teg kon mën na ko fóotul yérim mën na koo solo mën na koo euh, maanaam lépp lu ko mën a defal maanaam imam al-Bukhari rahimahullah taala loolu mu indi xadis bi donte subhaanallah gis nga ni mu ko tuddee loolu tamit beneen qaida la bu ñu war a jàpp ci sahih bi mm-hmm. imam al-Bukhari rahimahullah suy tudd benn bunt léeg-léeg mu dugal ci baax boo xamante ne boo xoolee ci tarjuma ci xadiis yi ñëw baat boobu du ci ñëw maanaam ngir ne imam Bukhari daf lay wan la la acte bi lay am la lay am maanaam loolu la ci jublu comme fii bi mu naan baat raxas bopp bi ak peñe ko maanaam daf lay yëgal ne la acte bi raxas bopp bi am moom la peñe bi am loolu beneen bi ci def moom mooy ne dañ ci xamee tamit ne ki amee janaaba sobewul du sobe mm-hmm. ndax bu doon dafay am sobe kon bu rax bu maanaam ki amee janaaba ak ki amee mbërëg kon buy peñeen buy buy peñee yent bi sallallahu alayhi wasallam da koy da koy da koy transférer sobe bi te loolu xam nañ ni loolu demewut noonu dégg nga bokk na euh, tamit ci liñ ci xamee moom mooy ne jigéen ji am mbërëg da maanaam terewul muy continuer di toppatoo borom këram maanaam jaamu yàlla googu moom du dog jaamu yàlla yi toppatoo kër moom du dog waaw bërëb bi du ko dox du ko arrêté beneen bi ci des moom mooy ne du dañ ci xamee ne tamit ne dëkkaale gi ngi dëkkaale ak ñoom nekk ngi nekk ak ñoom tamit doo ci wàññi dara comme li xamante ne yenn saa sam parce daan toogee ñu ko daan peñe loolu naka noonu non ak di ko raxasal bopp bi tamit bi mu gisee mbërëg noonu rek la continuer def beneen bi ci moom mooy dañ ci xamee tamit ne yii nga xam ne ñoom ñoo aju ci wàllu yaramu nit ki maanaam di toppatoo boroom këram. maanaam jigéen ji léeg-léeg maanaam ba ci jamono yi mu gis mbërëg ni mu daan toppatooy mu kënam di ko peñee eh, di ko raxasal bopp bi di ko eh, raxasal tànk yi léeg-léeg ak yu mel noonu ah, di ko parfum parfumé ak yooyu yëpp amul dara lu mu ci war a wàññi maanaam xeetu eh, jonge gi nga gi mu doon amee maanaam amul dara lu mu ci war a wàññi hmm. voilà waaye léeg-léeg da léeg-léeg day même bu dara jotut dara xewut sax léeg-léeg ñu wàññi ko <laughs> te dara xewut mais te loolu dañ lu am solo la parce que comme que mbërëg yi day waral mauvaise humeur hmm. maanaam dañ ciy xamee tamit ne kon maanaam mauvaise loo am am mauvaise humeur warul ta warulaa te rek nga continuer hmm. di doxal ak sa borom kër na nga war a doxaleek moom yooyu yëpp yu jaar te loolu tamit muy jëmmi tarbiya bi ngir ne mbërëg daañ ko gis insha allah maanaam tarbiya bu mag la ci jigéen tarbiya bu rëy rëy la maanaam nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala daf leen a dañu leen lii bu leen bu leen ko bu leen julli bu leen woor yëpp bu leen ko def bàyyi leen yëpp teg leen waaye nag euh, na ngeen jaamu yàlla ci yeneen wàll maanaam féexal naa leen côté bi mais jaamoo leen yàlla ci yeneen wàll yi voilà yooyu maanaam nga tarbiya bu rëy rëy rëy la euh, Euh, kon euh, suñu xadis euh, bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat xadis maanaam numéro deux cent quatre-vingt-seize deux cent quatre-vingt-dix-neuf deux mille vingt-huit deux mille vingt-neuf deux mille trente deux mille quarante-six ak cinq mille neuf cent vingt-cinq imaamu Muslim indi xadis numéro deux cent quatre-vingt-dix-sept cinq fois imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 467 ak 2469 imam at-Tirmidhi hadith numéro 804 imam an-Nasa'i euh, hadith numéro 275 276 277 386 387 388 389 imam Ibn Majah hadith numéro 633 ak 1778 euh, imaamu Malik rahimahullah amaan na foofu la ñu war a njëkk ndax xadis bi ci Muwatta la ko imam euh, jëlee rahmatullah alayhim